أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومو... سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه سوي الرضوان التمكين mbokk yi ñu ngi leen di ndokkeel ci weeru tedd wi ci fan yu mujj yu tedd yi di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala mu nongul nu fan yi jiitu woon ci koor gi ak yi ci yi ñu nekk nii ci mujj ni lépp lu ñu ci yéene def ci lu baax yàlla nañu ko sunu borom nongul lépp lu ñu lépp loo xam ne dal nañ ci rëcc rëcc yàlla nañu ko sunu borom soppil aw yiw comme ni ñu ko baaxoo defe fii ci daarul jumaa yi darul muxti mu assisatul wafa bi xuquqil iman di ko def ci jumaa yi darul muxti ci barab bu tedd bi dalal kenn ci mbokk yi nga xam ne tànn nañ leen ñu jël benn ci tomb yi boo xam ne buñ ko jàngatee ñun ñëpp jullit yëpp dañ ci mën a jariñu kon tey ñoo ngi dalal kilifa goo xam ne mën nañoo wax ni moom mën nañu wax ne ci la bokk ndax fii ci dëkk bi la cosaanoo fi la léppam nekk kooku ñuy bëgg a dalal tey mooy sëriñ koso mbàkke sëriñ koso mbàkke di doomi sëriñ seex fatilo moom sëriñ seex fatifal moom la ñuy dalal tey fii ci jumaa ji daaru muxti ci waxtaan waxtaan yi ñu amal fii kon bala ñu ko jox kàddu gi dañuy xamle tuuti ci ay jaar-jaaram ci wàllu am njàngam ak ci li nga xam ne ci lay yëngutu kon ki ñuy dalal tey mooy sëriñ Koso Mbàkke ni ma ko waxee léegi moom sëriñ seex Fatou Lo moom sëriñ Cheikh Fatou Fall sëriñ Koso moomu mi ngi tàmbalee jàng alquran ni ko doomu soxna yi baaxoo def ci daara ju mag jooju ñu xam ci Touba muy daara Serigne bu Mbacké mën nañu wax ne foofu la dalee alxuraan ba jot cee jàng lu bari ginnaaw bi nag la fa jógee dem ci benn dëkk bu ñuy wax càq mi Touré càqami Touré la àggalee li nga xam ne moo di téere bu tedd boobu di alquranu karim ginnaaw bi ko ci sunu borom defalee tawfeex ba mu mokkal téere bu tedd boobu di alquranul karim ci la fa bawoo nag e, dari dem Touba Mbakke ginnaaw ba mu demee Touba waajuram jóge fi génn àdduna muy Serigne Cheikh Fat yal na yàlla yokk yal na yàlla yokk koy ay leer fa mu nekk ak mbooleem jullit yëpp gannaaw bi waajuram wàcceeb liggéey ci la demee nag ci la dellu si daaru la dellu la dem Touba jóge fa dellu si waat Daaru Muxti xew-xew bi jàllee mu dellu Touba ci nekk ci loxol Serigne Saliou Mbacké moom Xaadimu Rasuul ci Serigne Saliou Mbacké moom mu ci loxoom ne nag ci ndigalam nekk Touba ci barab boobu ñuy wax jannatul mawa nekk foofu di jàngale alquran ci ndigalu Serigne Saliou ba noppi moom ci boppam muy jàng muy muy boole ca di jàng di jàng di sakkuwaale xam-xam ci université bu rëy boobu nga xam ne moo nekk Touba ci ndigalu Serigne Saliou université bu mag boobu nga xam ne moom la Serigne Abdoulaye tabaxoon foofu la Serigne bi nekkoon doon fa jàng ginnaaw ba mu fa jàngee nag. ay at yu bari ginnaaw bi nag la fa jógee dem Dakar bi mu demee dakaar nag dugg ci benn euh, université boo xam ne ñu ngi koy wax rabitatu xirijil jamihat umma al xarabi foofu la dugg ci lycée bu mag boobu jàng fa ba am fa diplôme boobu ñuy wax baccalauréat bu shahada sanwi ginnaaw bi it bi mu ci noppee nag la delluwaat sax foofu ci dakaar googu géejëway fala nekk ci waaru li nga xam ne mooy waaru doomu soxna waaru doomu soxna mooy jàng ak jàngale ak yare ci loolu sëriñ bi loolu ci loolu ci loolu nekk yàlla na ko ci suñu borom gën a dëgëral bu baax a baax kon mën nañoo wax ne kooku moom tey moom lañu dalal fii tey mu fas yéene ñu defal jàngatal benn tomb boo xam ne bii yaakaar naa tomb buñ ko dégloo tomb bu am solo lay doon muy saaka rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kooku muy yonente bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa eh, ne bu war ngaa xam kan mooy yonente bi sallallahu alayhi wa fan la ko sunu borom teg ak fan la ko jullit yi war a teg kon mën nañoo wax ne loolu ci gàttal mooy jaari jaari sëriñ ñoo ngi koy ñoo ñaan sunu borom subhanahu wa mu defal ko tawfiq te ko lépp loo xam ne wax wax na ko bi ñu jariñu ci wasalaamualeykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله القدوس في غيب الهاهوت المتجلي بالأسماء والصفات في حضرة اللاهوت المعبود في عالم الملكوت والجبروت والناسوت والصلاة والسلام على من انبسطت فيه سائر مراتب الخمس وعلى من آمن به من الجن والإنس خاصة شيخنا أحمد الخديم ووكيله شيخ إبراهيم ومن تبعهما في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الإخوان المشاهدون المستمعون نحييكم بتحية إسلامية بعد البدء بالحمد لله تعالى والصلاة وخديمه ووكيله ونهنئكم جميعا خاصة يا أعداء الوفاء في هذه الشهر الكريم شهر القرآن العظيم قسم العظيم فموضوعنا اليوم إن شاء الله سيدور حول النبي بما شاء الله وهو موضوع أخذتموه وأعطيتموني إياه لأتحدث معكم في النبي حبيب الله وسر الله kon mbokk yi ginnaaw wunu tàmbalee alayhi wa sallama ci gàttal mi nga xam ne moom la yàlla jiital di sàkku julli googu mu bokk ko ak sunu sang bi nu jiite muy Cheikhul Khadim noo ngi nuyu mbokk yi fi daje ñëpp di ndokkeel ñi fi daje ñëpp rawatina ñi nga xam ne ñoo yi nekk ci Wafa di tàmbalee kàddu yu tuub kàddu yi wàcce sunu daraja ci kanam yàlla muy tàmbalee ci moom ba noppi thème bi nag yàlla dogal tey ni ngeen ko waxee mi ngi jëm ci zaka rasulullah mooy kooku di seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam xam naa ni dana xaw a gën a màcc lool ci jaanib bi nga xam ni mooy xaw a nekk jaanibu laduniya gën a màcc ci ahlu tasawuf gën a màcc ci ashaabu ulumi laduniya kon boo amee ak dégg rekk di nga xam ne thème bu am solo la muy zaaka la boo amee ak dégg di nga xam ni thème bu war a feeñal ay sew-sew la ci sayyidina muhammadin alayhi salaatu wassalaam boo amee ak déggit di nga xam ne boroom mbir yu rëy lañuy ñuy bëgg a waxtaan la zaaka xutbul wara turran wa afdaluhum lawlaahu lam yaxluqil mawla alxaliqaati ki ni bëgg a waxtaane mooy ki nga xam ne mooy xutbu bindeef yi mooy ki nga xam ne moo gën ci bindeef yi mooy ki nga xam ni moo waral yàlla sàkk bindeef yi mooy ki nga xam ne barkeem moo indi bindeef yi ci exister muy nekk barakatul maahil baraya axrajat min adamin li aksihi fa xarajat ki ñuy bëgg a waxtaane mooy ki nga xam ne barkeem moo gën bindee ci ak ñàkk indi leen ci ak am bañ man a toog di ko waxtaane mbaa di ko jéem a xam ki nu bëgg a waxtaane mooy ki waral yàlla sàkk nit mooy ki waral yàlla sàkk jinne ba wax ni wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li u'arrifahum karamata muhammadin wa manzilatahu indi nit ak jinne binduma leen lu dul damaa bëgg ñu xam wàccuwaay bi muhammad sallallahu alayhi wasallam am fa ak teraanga ji ma ko teral kon mu mel ni li ñuy bëgg def muy waxtaane ko bokk na ci li waral yàlla sàkk nu ndax mooy tax nu xam ko ginnaaw danoo sàkk li yu'arrifana karamata muhammadin wa manzilatahu ngir ngir xamal nu teraanga ji mu teral muhammad ak wàccuwaay ba mu am fa moom kon xam ko dana waral ñu xam wàccuwaay ba mu am fa yàlla nu indi it juñ ji Serigne Touba ci moom ci loolu bala noo dugg ci tamhid ki nii bëgg a waxtaane mooy ki yàlla jiital ki nga xam ne ku ko jiitu doo am la ngay wut fa yàlla man lam yuxaddim xutbana ala alkiram fa xaasidun lay xujiba xalbun lam yuxaddim ahmada ala alwara wa sa'yahu lan yuhmada ki nii bëgg a waxtaane mooy ki nga xam ne ku ko jiitalut yàlla du nangu sa jëf mooy ki nga xam ne ku ko jiitalul Sëriñ Tuubaa nee na da am kaña te ab jaam buy jëf ngir boroomam bëgg na jëfam nangu rek ka ko waral ki ñuy bëgg a waxtaane mooy ki nga xam ne ku ko jiitalut danga am kiiraayi xol te kiiraayi xol day wàññi ngëm Serigne Touba nee na bépp xol bu jiitalut kii nuy bëgg a waxtaane na nga xam ne say jëf yàlla nangu ko ci kanam bindéef yépp ki nuy bëgg a waxtaane mooy ki nga xam ne ku gisul ne moo gën ñëpp Serigne Touba dalaa jàppe ku texe di koo xam ne waroo dem àjjana man laa yara ahmadana xayral wara fa zu saqaa'in xalbuhu manwira ki ni bëgg a waxtaane mooy ki nga xam ne amul ndend kon ci bindee fi ki ni bëgg a waxtaane mooy ki nga xam ne sëriñ bi nee na ku foog ne gis nga mbaa da gis ku mel ni moom da ngaa gëlëm gindikoo boobu ki ni bëgg a waxtaane mooy ki nga xam ne daa fekk ña kawe woon jiitu ñépp yàlla teg leen ci kanam ahmaduna al muxtaari faaxal faa'iqiin alxudamaa walxiyaara laaxiqiin ki ni bëgg a waxtaane mooy ki nga xam ne ngëneel yi ne ci moom duñu ko fekk ci yonent duñu ko fekk ci ku yàlla teg fa moom teg ko place mbaa mursal li ahmad al muxtaari fadlun laa yakun li mursalin aw li nabiyin aw makin ki ni bëgg a waxtaane mooy ki tiim yonent yépp yafuuqu kull al anbiya wal mursalin ah nabiyuna ahmadu taajul akmalin Sëriñ Tuubaa nee na ki ni bëgg a waxtaani nii ak yéen daa tiim tiim mursaloona yépp mooy seen taaj mooy seen mbaxana mbaxana su nu koy wax ci dara mooy la ko féete kaw kon nag ku nar a bari ay effet lañuy ñuy bëgg a waxtaan ci rawatina ci yeneen bindeef yi dul moom kon doonte ci maanaa la ci saasi dégg nañ bu baax rek ne moom moo jiitu bindeef yépp moo leen njëkk am ndax bi nga xamee ne moo waral ñu sàkk leen rek ba yàlla ne maa xalaqtul jinna wal insa illa li u'arrifahum karamata muhammadin wa manzilatahu indi nit ak jinne xamal leen wàccuwaayu muhammad ak teraanga ji ma ko teral a tax ma sàkk leen loolu donte ci ma maanaam wiral ne kon yonente bi sallallahu alayhi moo leen njëkk a existé moo leen njëkk a nekk ci wujjóoti loolu nag suñ ci bëggee indi ay leeral wala ñu bëgg ko waxtaanee buñ ci bëggee indi lu jiisu lu jiitu explosition Big Bang loolu bu ñu ci bëggee indi lu jiitu explosion Big Bang yi lañ mën a sukkandiku lu ci mel ni Cheikh Ahmad al Khadim ak yeneen góor yàlla yoo xam ne mënees naa sukkandiku seen wax lu ci mel ni li sëriñ bi wax ne nubuwwatuhu xablal baraaya in jalat lahu sabqu xiinal jatu fitti yof wa dafa jiitu bindeef yi ki nga xam ne nubuwaam moo jiitu bindeef yi nubuwaam jiitu taswiyatu shakli al aadami kooku dañuy xam ne kon ak nekkam moo jiitu nekkum bindeef yépp ndax bindee fi bu ñu ko waxee yemul ci nit ñi ak malayka yi waaye asamaan si ak suuf si ak mboot fi day tekki ne moo jiitu bindee fi walaw bil maana euh, bu ñu ci indee lu ci mel ni lii boroom barzan ji wax ci gàttal ko wax ne xat kaana nuuran wala lawxun wala xalamun ban fal kullu nuuri rahmaanu awjadahu lawlaahu ma kaanat il afaqu yallaahu loolu yi day gën a wéral ne yonent bi sallallahu alayhi moo njëkk a lépp lu yàlla sàkk moo la njëkk a nekk lépp nag mu ngi tënkuwaat rek ci benn bayit bi Serigne Touba ne nubuwwatu xablal baraaya xadin jalal kon awliya yooyu ñu bëgg a sukkandiku ñoom nag sukkandiku ci ñoom ak sukkandiku ci kutubu samawi yi ñooyam maanaam sukkandiku ci seeni wax ak sukkandiku ci téere yi bàyyi ko asamaan ñooyam ndax yàlla reconnaître na seeni xam-xam reconnaître na lu bàyyi ci ñoom suñ boroom moo wax ni ittaqullaha wala wattaqullaha wa yuallimukumullah na ngeen ragal yàlla yàlla jàngal kon li yàlla teg ne ku ko ko def ma jàngal la muy taqwallaahi wàllu yu yooyu suñu leen ci gëstoo dañuy fekk ñu jéggi ci dayoo ci kemaan kon baabu ilmi laduniya buntu xam-xamu laduniya ci awliya yi baabun maftuhun buntu bu yàlla ubbi la boo xam ne ilal abad maa dum naa muttaqin ñu ngi ragal ilmu laduniya di mën a wéy kon wali yooyu ñu bëgg a tegtaloo seeni wax ci biir waxtaan wi alxuraan wéral na ne seeni xam-xam wér na loolu mën na cee tegtaloo ci rek lu mel ni wax ji nga xam ne moom la yàlla indi woon ci bayna xadir wa Muusa reconnaître xam-xamu xadir doonte xadir nekkul nabiyun mursal mu reconnaître xam-xamam ba nangu ne ci moom la jóge wax ne fa wajada abdan min ibadina ataynaahu rahmatan min indina wa allamnaahu min ladunna ilma kon ilmu ladunniya yàlla nangu na ne ci moom lay jóge waaye bi waasitati taqwallahi taala kon awliya u yooyu seeni wax dana wér kon nag suñu bëggee indi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu jiitu explosion Big Bang waxi Serigne Touba lañuy tegtaloo ci màggaayu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci zaaka rasulullah explosion Big Bang nag ku ko xamul mooy infijaar bi nga xam ne moom la ñu wax infijaaru bidaayatu nizaamil kawni maanaam explosé wala kawnu bi explosé woon non seulement explosion waaye dafa nekk ma hada hadafi nizaamil maanaam explosion boo xam ne dafa ànd ak objectifu installé monde bi lenn lu nekk nekk fa mu war a nekk taxawee fa mu war a taxawee la tax yàlla sax loola man cay wéy lu ci mel ni suuf si mën a ne fi mu ne ngir yàlla man fee samp xalifa bi mu fi bëgg a samp asamaan si ne fa mu war a ne yeneen euh, kainaat yi lu ci ne nekk fa nga war a ne lu jiitu loolu explosion bi alxuraan indi na ko ne inna samawati wal arda kaanata ratqan fa fataqnahuma asamaan ak suuf dañoo booloo woon dañoo booloo woon di benn di leen taqaloo woon nu taqale leen fatxu ratqi mooy explosion Big Bang mën nañu wax ne mooy bidaayatu nizaamil kawni ci la àdduna bi tàmbalee organisé wu asamaan si féete fa mu féete suuf si ne fam ne géej gi ne fam ne leen lu nekk nekk fam nekk loolu moo waral kooku di wax ne la lawlaahu makaana mulkulaahi multaziman euh, xew-xew boobu Serigne Touba dañoo xamal ne li muy màgg màgg nga xam ne xew-xew boobu la amee objectif bi objectif bi nga xam ne moo ko tax a jóg ba sàkk bindeef yi muy lee di ko jaamu lee di ko sàbbaal mbaa di ko di ko defal lii objectif boobu noonu ngir mu mën a dox ci explosion boobu la jaare xew-xew boobu Serigne Touba radiyallahu dañoo xamal ne explosion boobu li muy màgg-màgg ak li muy rëy rëy ak li nekk nizaamul ni ci darajay ku tedd kii sallallahu alayhi wa sallam ñuy bëgg a waxtaane ci la ko suñu borom amal loolu ci benn siira salaatu ala nabi bu mu junj ci tey siira la mu wax ne wasalli ya qahaaru wal tusallimi ala allazi yajlu duja bi xalami al murtadal azka muzakkal atqa Serigne Touba dafa wax suñu borom ne ko maa ngi sàkku nga ji mooy ki nga xam ne ak lëndëm day wuññi ak lëndëm ci sama mbind mu yonent bi alayhi fatxu ratqi yaa man bi jaahihi fataxta ratqa comme asamaan dane ina samawati wal arda kaanataa ratqan fa fataxnaahuma Serigne Touba nee na ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wasallam la yàlla def fatxu ratqi boobu muy séparation boobu entre asamaan si ak suuf si ba leen lu nekk mën a dem nekk fa nga war a nekk bala tax yàlla sàkk la loolu man di daraja ju màgg la ñuy bëgg a waxtaane boroom loolu yëmu ci taysir al asir waaye indi na ko ci xasida bi muy wax nuuru dare ni ci gën a dëggal ne ci daraja yen sallallahu alayhi wasallam la yàlla def ex salli salatan tusbitu al xalaala indi wa minni tamna'u dalala ma salaamin yatrudu al aswaa wa kulla idlalin yurir iwaa ala al nabii wa rasuli al ya man bi jaahihi fataxta ratqa dafa julli ci yonente sallallahu rek julli goo xam ne dafa ñaan muy saxal di dindi ak réer wala di di di dox diggam ak réer ak lépp loo xam ne réer la ci ki nga xam ne mooy yonent bi gën a ragal yàlla yaaman bi jaahihi yow mi nga xam ne ci dara jaam fatax taratxa ci nga def fatxu ratxi muy séparation asamaan si ak suuf si ku ne xam na ne asamaan si ak suuf si lu jiitu seenu séparation mënuñoo wax ne malayka yi ñu ngi doon dund ci ni nu nii nu xam ne nii la ñuy dundee muy ne ci asamaan bu ne ak malaaka ya fa ne ak nawu ba ñuy jaamoo yàlla ndax bi ñu dee def raq séparation amul amakin amul place amul millier yuñ mën a taxaw ba def loolu kon loolu day wone ne fat ku raq moo moo jiitu nekku malayka yi am ay amakin yu ñuy jaamoo yàlla fat ku raq yi amug yonent bee ko indi ba daraja yonent bi sallallahu alayhi ci la yàlla def fat ku raq boobu kon loolu Eh, xew-xew la boo xam ne moo jiitu nekkuk aadama ndax ginnaaw fatxu ratqi ci la malayka yi jël si suuf si ñu tëne aadama ba defar ko ndax ku ne xam na ne yàlla dafa yebaloon ay malayka ñu bàyyi ko asamaan ñëw suuf kon bu fekkoon lu jiitu fat fatxu ratqi la kon du ñu bàyyi ko asamaan di ñëw suuf dañuy taxaw fañ taxaw rek def ko waaye ci la suuratil basari eh, ginnaaw explosion boobu nag muy xew-xew bu rëy boobu kon am na yeneen xew-xewaat yoo xam ne am na yoo xam ne yu mag la te da ngay fekk darajay kii nuy waxtaane yonent bi sallallahu di ca feeñ lool ci baatin loolu mën nañ cee indi waxtaanu Ahmad ibnu Mubarak woo xam ne séqoon na ko ak Cheikh Abdul Aziz Dabakh Barnawi ci bi nga xamee ne fatku ratxe am na lenn lu nekk nekk fa nga war a ne suuf dafa deful woon istiqraar maanaam dalutoon mu mel ni balu tengs boo xam ne dañ ko dóor fi barab mu war a dal waaye dalul donte dañ koo dawloo mu war a daw ci benn xat benn rëdd mu war a daw ci digg rëdd wi saaka muy trembler loolu suuf si daf koo dalutoon maanaam dafa deful woon istiqraar léegi sirru istiqraaril ardi maanaam baatin bi nga xam ne ci la suuf si defee istiqraar ak yeneen yi nga xam ne ñoo bokk ci explosion boobu ci baatinu yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ko sun borom def Ahmad ibnu Mubarak dafa wax ne dafa gis benn salaatu ala nabi ci dalailul xayraat boo xam ne ku ñuy wax abdusalaam ibnu masis moo ko def mu jullee siixa boo xam ne da leen a xaw a jaaxal ndax da aman man minhu asraaru wan falaxatil anwaar yàlla yàlla nga julli ci ki nga xam ne ci moom la secret yi xare ci moom la secret yi jóge yàlla nga julli ci ki nga xam ne ci moom la leer yi xare bi ñu ko laajee loolu mu di leen ci tontu di leen ko di leen ko tekkil xaakiyan an sayidi muhammad ibnu abdil karim al basrawi radiallahu anhu qaa'ilan inna allaha taala lama araada ixraaja barakaati al ard wa asraaraha misla ma fiha min al uyuuni wal aabaar wal anhaar arsala sab'iina alfa malak ila salaasa sab'iinaat nee na Abdul Aziz da leen a li ne leen salaatu boobu bu ma leen ko bëggee leeral mooy yonent bi nga xam ne ci moom la secret yi xare dama leen di nett li waxi walli wuñ doon wax Muhammad ibnul Abdul Karim al Basrawi Muhammad ibnul Abdul Karim nee na bi yàlla bëggee génne ci suuf si ci barke yi ci nekk ci mbel yi ak teen yi ak dex yi dafa yebal ñetti kuréeli malaaka yoo xam ne benn bu ci nekk juróom-ñaar fukki junniy malaaka la ñuy doon fa nazalu yatuufuuna fi l ardi ñu wàcc di wër ci kaw suuf si as-sab'uuna al ula yazkuruuna isma an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa as-sab'uuna as-saaniya yazkuruuna qurbahu sallallahu alayhi wa sallam min rabbihi azza wa jalla wa manzilatihi sallallahu alayhi wa sallam wa as-sab'uuna as-saalis tusalli alayhi sallallahu alayhi wa sallam wa nuuruhu sallallahu alayhi wa sallam ma'a tawaa'if as-salaasa fa takawwanat alkainat bi barakati zikri ismihi sallallahu alayhi wa sallam wa xudurihi baynaha wa musaahadatiha qurbahu min rabbihi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bi nu ko laajee dafa ne Muhammad ibnul Abdul Karim nee na bi yàlla bëggee feeñal barke yooyu ci kaw suuf secret yooyu ndax ginnaaw eh, garab yi feeñuñu woon ci secret yi yàlla nëbboon ci tur yi yàlla joxoon aadama ci tur yooyu la bokkoon bi ko yàlla bëggee feeñal Muhammad ibnu Abdul Karim al-Basrawi nee na yàlla dafa yebal ñetti kuréeli malaaka la ñuy doon juróom-ñaar fukki junniy malaaka yi jiitu bu ñu jiitoo dañuy wër ci kaw suuf si fu ñu yegg dañuy tudd rek turu yonent bi salaan alayhi wasallam beneen juróom-ñaar fukk bi ci des topp ci ñoom di tudd manzila bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam am ci yàlla ak jege gim jege yàlla ak daraja jam am ci sallallahu alayhi wasallam ci saa si la bindee fi daldi formé wu fa takawwanatil kainaatu bi barakati zikri ismihi bindeef yépp daal di formé wu ci barkeb tudd giñ tudd sallallahu alayhi wasallam waxtaane kon zaaka rasulullah nee na ci loolu la daal di formé woo wa zakaruhu ala al ardi wa ala samawati fastaqallat wa ala mafasili zati ibni aadama falaanat bi idnillahi taala wa mawaadi'a aynayhi fa fatahat bil anwaari allati fiha ci xatul istiwa bu ñu ne ci la suuf si dale dafay mel ni kon suuf dalutoon biñ ciy nekk mën naa nekk mën naa ñàkk nekk ndax suuf si luy dox la luy daw la di wër benn tere bu wër jant bi doonte day daw ci daw gu jub mën naa ñàkk jub jubug di daw rek yem ci jub waaye mën nay ànd ak di def lu mel ni tremblement kon istiqraarul ardi darajay turu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wuñ tudd la bi am fa yàlla ci ni nga xamee ne neen la ko Muhammad ibnu Abdul Karim al-Basrawi nettali ñu tudd ko ci asamaan si mu indépendante tudd ko ci mafasilu doomu aadama maanaam ciri ci ci yaramam mu nooy ba mën di banku aka aka aka aka aka dellu lu mel ni wóom yi mu ubbiku ba mën a mën a mën a xoole ba mën a xoole loolu moo waral asamaan si ne fa mu sallam suuf si ne fi mu ne ni mu fa war a nekke ci dal gi nga xam ne moom la ci yàlla bëgg ak na mu ko la tax mu jóg ko ci la tax mu mu dem fa ci daraja yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ko fa haza maana xawlihi minhun shaqati al asraar mu ne ko loolu mooy baatinu salaam ibnu masis wax ne yàlla jullil ci ki nga xam ne ci moom la secret yi xare ne ko lii ma wax moo waral mu waxe noonu kon day tekki ne daraja yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak baatinu mbiram moo génnee secret yi ci kaw suuf moo génne kainaat yi formé wu ci kaw suuf kem ni nga xamee ne ni la warale yàlla sàkk leen mu daldi ne ci lañ ko tuddee itam ci palaas yi bëti doomu aadama mu xeppi ba mën a xool ba mën a gis ndax doomu aadama dafa dafa nekk ku ñu bind ci ban c'est normal que mu nekk loo xam ne dafay ñàkk am ay mafasil ba soxla ñu defal ko ay mafasil mu mën di bànku ndax ban ban day faral wow c'est normal ka ñu mën koo amal ay bët wala ay porte ci yaramam yu mën a tax mu gis loolu nee na tur yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañu tudd ci jëmm jooju mu am gis-gis yooyu bank bank yooyu yaramam mën a nooy ba man di def taxarukaat yooyu yëmut ci loolu nee na mooy tur wi nga xam ni moom la ñu teg ci guddi gi mu lëndëm teg ko ci bëccëg bi mu leer teg ko ci asamaan si mu indépendante teg ko ci suuf si mu def istiqraar mu ne tur woowu ma ne Cheikh Abdul Abdul Aziz Dabbaax xanaa kon lii Abdou Salam ibnu Masis wax wala lii Muhammad ibnul Karim Abdul Karim al-Basrawi wax mooy kon lii tekki li borom dalailul xayraat wax di ñaan naan wa bil ismi allazi wada'tahu ala al-layli fa azlama wa ala an-nahari fastanaara wa ala as-samawati fastaqallat wa ala al-ardi fastaqarrat wa ala al-jibali farassat wa ala al-uyuni fa fa nabaat wa ala as fa amtarat ma ne ko xanaa kon moom la dalaa dalailul xayraat di wax ne kon mooy tur wi yàlla teg maa ngi lay ñaan yow yàlla ci tur wi nga teg ci guddi mu lëndëm teg ko ci bëccëg mu leer teg ko ci asamaan si mu def istiqlaal nga teg ko ci géej gi mu mu def eh, tafajjur maanaam mu ball teg ko ci bëti ndox yi ndox génne ca teg ko ci xiin yi teg ko ci niir yi mu taw fa xaala sayxuhu radiallahu anhu abdul aziz naam zalika al ismu huwa ismu nabiyina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko waaw tur woowu mooy turu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon zakallah niki noonu ci liy gën a wéral màggu mbirum yonent boobu sayidina muhammadin alayhi salatu wasalaam ginnaaw uluhiyya dafa amul lenn lu gën a rëy nubuwa ak risala ci tafsir bi nga xam ne mbirum yonent bi sallallahu alayhi wasallam defaat na ko ci risalatu ba'dil anbiya wa nubuwatihim tafsir bi nga xam ne def na ko ci risala bi yàlla jox yenn yonent yi ak tafsir bi nga xam ne def na ko ci seen nubuwa moom baatinu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ginnaaw bi nga xamee ne dara gënta rëy risala ak nubuwa ginnaaw bu uluhiyya jàllee xam ngeen ne sunu boroom wax na ci alxuraan yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko fàttalikul ahdi wa misaaqi bayni wa bayna anbiyaa'i nii la ko ko waxe woon da ko ne woon wa is axasa allahu misaaqa nabiyin lama aataynaakum min kitaabin wa xikma am ñu jàng lama aataytukum summa jaakum rasulun musaddiqun lima maakum la tuuminunna bihi wala tansurunnahu qaala a aqrartum wa axastum ala dalikum isri qaalu aqrarna qaala fashadu wa ana maakum min ash-shahidin alxuraan dafa wax yonent bi ne ko fàttalikul bi yàlla di jël ci yonent ci yonent yi miisaq wala benn ahd boo xam ne daf ko siñeenteeg ñoom benn accord ci sa jëmm ci yow mooy ne leen su ngeen demee ci àdduna ginnaaw nubuwa moom ak risala dañuy indaale nubuwa waaye bu ngeen demee ba ci àdduna fekk ma jox leen sama téere yi ma leen jox am yonent bu ñëw ginnaaw loolu ceen musaxon lima maakum di dëggal si li ngeen indi woon di wone ne maa leen yónni woon la tu'minunna bihi li ngeen dooni doon ay yonent yonent booba da ngeen koy gëm wala tansurannahu te da ngeen koy jàppale ca la gëm te dangeen koy jàppale ca la mu la mu indi ne leen ci loolu laa leen di jox risaale yéen ne leen ndax ndax saxal ngeen lool ndax nangu ngeen lool te ci loolu ngeen di jël isri maanaam ahdi isri Ibn Abbas ak Mujahid ak Rabian ak Xatada ñi ngi koy tekkee ahdi boo demee ci tafsir Ibn Kasir di nga ci am lu gën a leer mu ne leen ci loolu ngeen di jël nag sama kóllëre gi may am ak yéen ba di leen jox risaala ngeen war a dem ci àdduna mooy yonent boobu di Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu ñëwee da ngeen koy reconnaître gëm ko te xam ngeen ne gëm ab yonent ak dimbali ab yonent mooy su ñëwee nga bàyyi la nga ne woon dem toppi ko ca la ko yàlla jox euh, ginnaaw aaya bi bari na ñoo xam ne wuute nañ ci ci tafsir ci aw déggin dafay doy ñu indi aw lay ci waxi sayyiduna ali ibn abi talib sayyiduna ali yu nee na mook ibnu abba ba'asa allahu nabiyyan min al anbiya'i illa aghaza alayhi al ahda wal mithaq la in ba'asa allahu muhammadan wa huwa hayyun la yu'minunna bihi wala yansurannahu wa amarahu an ya'khudha al mithaqa ala ummatihi la in bu'isa muhammadun wa hum ahya'un la yuminunna bihi wala yansuranna lu dul ne siñente na ak yow benn accord ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy bu la yónnee ci àdduna ginnaaw bi mu la yónnee yonent bi sallallahu alayhi wasallam Muhammad sallallahu alayhi wasallam mii feeñ layin boni sa Muhammadan wa huwa hayyun la yuminunna bihi moom li muy doon doon ab yonent suñu yónnee Muhammad sallallahu alayhi wasallam te muy dund dina gëm Muhammad te dana ko dimbali te it digal ko aw xeetam mu wax leen loolu wax leen bu xamee ñëwee nañ ko gëm te nañ ko dimbali te xam ngeen gëm ak dimbali ko mooy ne ca diineem te bàyyi la nga newoon. Euh, loolu waxi Aliyu jooju doy na doy na tegtal ndax yàlla dafa yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne ana madinatu ilmin wa aliyun baabuhu wala baabuha man dëkkub xam-xam la Aliyu mooy bunt ba kon bu fekkee ne sayyiduna Aliyu nii la tekkee aaya bi mooy ahdu boobu ak misaax boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jëmmam jooju la ko yàlla doon séq ak yonent yooyu door leen a jox ahd door leen a jox isr ba ñu am sañ-sañu ñëw ci àdduna doon ay yonent di waaraate ñu di leen dégg ñu di leen déglu ñuy digle ñuy topp e, yonent bi wax na it ne asxaabi kan nujum bi ay ayihim iqtadaytum ihtadaytum sama saxaaba yi dañoo mel ni ay biddiw ku ngeen ci roy rekk da ngeen jub te xam ne ne biddiw alxuraan mi ci wax sax luy gindee moo waral yàlla def ko wa alaamatin wa bin najmihum yahtadun kon misaale na leen biddiw ndax ay ay ay biddiw lan yoo xam ne ku ci ne mën naa wone aw yoon ñu topp ko kon sayyidina Aliyu noonu la gisee aaya boobu bokk na ci liy gën a wéral màggaayu mbiram ak kasaratu tasiri yi ci mbir yi yàlla gën a fonk kem ni mu amee ci explosion Big Bang amee ni ci nubuwaatu al anbiya wa risalatihim noonu itam la amee ci yeneen yoo xam ne incha allah dinañ ko tudd euh, aadama alayhi alayhi bu ñu ci yegsee dana leer waaye lii gën a dëggal wérub ne ñu xata imaamu sabit xaali wa sallallahu ibnu sabit bul abdurazaq nettali nañ ko jëlee na ci abdullahi bi mu xat ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi ab yonent la dalal tub da innakum yéen ma sens yéenay sama cër ci waaye wa ana xazuku min annabi ci maay seenu cër ci yonent yi loolu wa imaanu bihi daf koy war ni nga xamee ne na la yàlla defee wo ñoom axzul ahd wal misaaq li muy doon doon ab yonent topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf koy daldi war diineem daldi yem kon kooku ku màgg ay kaw ni wal bokk na ci liy wone màggaayu mbirum yonent boobu sallallahu alayhi wasallam ak bari ay fm ak ay tasiram ci ci ci ci monde bi ak bindeef yi bi nga xamee ne mi ngi gideef wasaa jënk ay doomam di dénk si sa wax ni euh, rawa ibnu asakir an ka'b al ahbar anna adama salaam xalihi si sa alayhima salaam ay bunayya anta xalifati min ba'di fa xuzha bi imatha wa kullama zakarta allaha ta'ala fazkur ila janbihi isma muhammadin fa inni ra'aytu isma muhammadin ala sa'ars wa tuftu as-samawati falam wara muhammadin maktuban ala nuhuril huril 'ayn wa ala waraqati sajara wa ala waraqi sajarati tuuba wa ala waraqi sidrati almuntaha wa ala atrafi xujubi sab'in wa bayna a'yuni almalaika faksir zikrahu ibnu asakir nee na kaabul ahbaar dafa nettali ne aadama alayhi salaam bi muy bëgg a génn àdduna daa woo doomam siisa ne ko yaay sama xalifa sama gannaaw waaye na nga dundale xilaafa gi ragal yàlla ak urwatul wusqa mooy dundal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku miin mbind Serigne Touba da bari lool loo koy fekk mu koy wooyee urwatul wusqa kon urwatul wusqa foofu yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañ koy déggee nanga nga bari lool looy tudd turu yàlla waaye wa kullama zakartallaha yow si sa foo tudd yàlla faskur jën bi isma muhammadin na nga tudd turu muhammad sallallahu alayhi wasallam ca wet ga ndax man de gis naa turu yonent bi yàlla bind ko ci kenoy aras yi gis naa wër naa asamaan yëpp waaye gisuma benn place te gisuma turu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu bind ko fa gis naa tur yonent bi sallallahu ñu bind ko ci jëy malayka gis naa ñu bind ko ci xuurul ayni yi gis naa ñu bind ko ci xobi garab yi garabu Touba googu yàlla wax ne Touba sajaratun garastuha bi bi yi gis naa it ñu bind ko ci xobi sidratul muntaha gis naa ñu bind turu Muhammad sallallahu alayhi wasallam tam ci cati juróom-ñaar fukki kiiraay yooyu nga xam ne moom la ñu xujubu sab'in ne ko na bari lool looy tudd turu Muhammad woowu ndax fa innal malaa'ika tazkuruhu malaayka yi dañ koy tudd lu bari fii kulli saa'atiha si sa na nga bari lool looy tudd turu Muhammad woowu ndax malaayka dañ koy tudd lu bari kon boo gisee inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna ala nabi rek da ngay daal di gëm ne li mu ko wax ne malaayka yi dañuy tudd turu Muhammad lu bari loolu dëgg la ndax yàlla nee na malaayka yi dañuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam Euh, dëppoog li Serigne Touba wax ci xasida jazbu huwa allazi faaqa siwa min al baraya bi huda xata bada katbu suma fi arsika al muazzami mooy li mu ko waxoon ne raaytu isma muhammadin maktuban ala saaqil ars mooy ki kawe bindeef yépp ci ak njubam ba yàlla jël aw turam bind bind ko ci kenuy arsi kon loolu day wone màggaayu mbiram ndax bu yàlla ne arrahmaanu ala al arsi stawa jege googu nga xam ne moom la wax yàlla boobu wund ba noppi jël tur Muhammad sallallahu alayhi wasallam bind ko fa day wane ne jaam bu màgg day wane ne ku màgg la ñuy waxtaane kon zaaka rasulullah xamal ko ne ko itam malay eh, eh, jëyi jigéeni eh, jigéeni xuurul ayni yi ci seen nuxuur yi la ci yàlla bind garabug tuubaa gi xob yépp turu Muhammad la ci yàlla bind garabug sidratul muntaha gi itam xob yépp turu Muhammad sallallahu alayhi wasallam la ci yàlla bind ak juróom-ñaar fukki kiiraay yooyu kon loolu day wone lool màggaayu mbiru yonent sallallahu alayhi wasallam boo demee ci téere bu ñuy wax Iliya nettali na ne an ibni abbas an ibni abbasin an nabi sallallahu alayhi wasallam ma la ilaha illa amul genn garab gu nekk ci ajjana ak li muy rëy rëy lu dul ne xob ya bind nañ ca laa ilaha illa allahu muhammadun rasulullah loolu dangay gis dafay feeñalaat dafay dikkaat ci war a xanaa ak zikrak mooy turu yonent bi sallallahu alayhi dafay feeñaat jege gi nga xam ne jege na ko mbirum yàlla dafay dellu di gën a wéralaat maa xalaqtul insa wal jinna illa li u'arrifahum karamata muhammadin ji mu waxoon wa manzilatuhu indi mooy wàccuwaay bu rëy bi mu am fa yonent bi sallallahu alayhi mu waral mu sàkk binde fii sàkk nit ak jinne ñi nga xam ne ñooy ay prioritaire ci bindeef yi ndax kaw suuf si lu ci dul nit nit a tax yàlla sàkk loola bu dee mala yi ñax mi leen sa eh, nit ñi la leen yàlla sàkkal ba noppi sàkkal leen ñax mi ba noppi jël taw bi di ko jox ñax mi lenn lu ci nekk ak la tax mu sàkk la étape ginnaaw étape kon zaaka rasulullah an abi hurayrata radiyallahu anhu abi hurayra dafa nettali ne an nabi sallallahu alayhi bi ila samaa'i ma marartu bi samaa'in illa wajadtu ismi maktuban fiha muhammadun rasulullah wa abu bakar min xalfi abu hurayra nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na keroog bi ñu ma rañaane amul benn asamaan bu ma dem lu dul ne fekk naa sama turwi ñu bind ko ci asamaan si binde ko muhammadun rasulullah bind abu bakar mu nekk ci sama ginnaaw niki noonu turam wi ni mu ko yàlla defee lu màgg nii la defee shakl bi nga xam ne mooy shakl bi gën a màgg fi fi fil kawni muy shaklul basariya mu formé wu ci formu tuuru yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy forme bi doomu aadama bindoo loolu boo demee ci téere bi ñuy wax al anwarul muhammadiya wala al anwaru laduniya bu yusuf nabahani da nga fekk mu gën caa leer leeral na ko lool mu wax ni doomu aadama dafa formé wu ci formu turu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci mbindum waa koofa bu ñu ko seete seetee bi xattil kuufi alxadim fal miimu al awwal ra'suhu wal haa'u janaahahu wal miimu saani suratuhu wad daalu rijlaahu wa zalika fi l xatti alxadim al kuufi mu ne shaklul bashariya maanaam forme bi doomu aadama bindoo mu ngi bindoo ni turu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bindoo ci mbindiinu waa Kufa muy li ngeen di jàkkaar lool bopp doomu aadama ñu koy tuddee miimi Muhammadu ju njëkk ji loxoy doomu aadama muy janaaxaahu ñu koy tuddee xarful xaa min miimil muhammadiyya suuratuhu muy miim bi jumbax bi ñu di ko tudde al miimu saani bi shakli ismil muhammad sallallahu alayhi wasallam rijlaahu muy tànk yi ñu koy tuddee xarfu daal min miimi ismi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu ne suura basariya mi ngi formé wu ci shaklu ismi muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne loolu waral na yàlla defal suura basariya ixtiraam ba nga xam ne ku ñuy dugal sawara sax koo xam ne yayoon a dugg ca dañ koy def mamsuux soppi form bi nga xam ne moom la amee ba turu muhammad sallallahu alayhi bi mu bindoo forme boobu jóge ci moom zalika ixtiraaman li lafzi ismi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kon doomu aadama màgg na lool ba bokk ci li gënal yàlla waaye li waral ngëneel loolu mooy formé bi mu formé wu ci saklu ismi muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko yóbbu ci ngëneel loolu mu gën ko yeneen eh, maxluxaat yi nga xam ne bokkuñu ak moom loolu moo waral tam mu àttan xilaafatullaahi fil ardi loolu moo waral tam mu àttan sirullaahi ba mën a nekk ci moom ndax dafa formé wu ci ñaar ci sirru yi nga xam ne ñoom lañuy ñu wooye ci sirrullaahi boo demee ci yenn ahlu tasawuf yi dañuy wax ni doomu adama dafa formé wu ci ismaillaahi wa rasulihi mooy shaklu zaatihi dafa formé wu ci ismu muhammad asaabi yi muy baaraam yi formé wu ci shaklu ismil jalalati muy ismullaahi allah muy juróomi araf yi boo jëlee sababa doomu adama dafa indi al aliful maxfi yu yi nga xam ne mooy moom ngay jàng ci allahu boo ko dee jàng yeneen ñaari baaraam yi sës ci moom taxawee araful arafi laam yi baaraam bu mujj bu ndaw bi taxawee arafu alif wi baaraam bu déy bi taxawee arafu haaji loolu moom la ñuy wax ne doomu aadama dafa formewu ci ñaari turi yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëmm ji di bind muhammadu lo baaraam yi di bind allah te loolu lu ñu mën a dégg la alif gindul bindaale muy gis Sëriñ Tuubaa wax ne xat ku tali bil alifil maxfiyi naylal maqamatil ula bi tayyi mooy alifi sababa doomu aadama kon doomu aadama lu màgg a màgg la waaye form yooyu mu forme woo moo waral mu màggee noonu ba cër bi ko yàlla jox mu jox ko ko niki noonu itam turu ku tedd kooku yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom da ko xare ci aw turam nekkul tur woo xam ne rek dafa nekk turu comme tur yi ci des boo demee ci anwaarul muhammadiyya bu yusuf nabahani boobu leeral na ci ne Hassan ibnu Sabit dafa wax ne wasaqa lahu min ismihi li yujillahu fazul arsi mahmudun wa haza muhammadu yàlla daa xare turu muhammad sax ci aw turam ngir màggale ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam tudde boppam mahmud tudde ko muhammadu boo demee ci diwaanu fulkul masun Serigne Touba wax na ca ne shaqa min ismihi sumahu samadu fallahu mahmudun waza muhammadu turu muhammad sallallahu alayhi wasallam sax sunu borom mi ngi ko xare ci aw turam loolu dara gënu koo nekk manzila dara gënu koo nekk karaama ci ni mu ko waxe woon illa li u'arrifahum karamata muhammadin wa manzilatahu indi niki noonu ci zaka rasulullahi ba tey bu ñu demee ci mbind moomu nga xam ne yusuf ibnu ismail annabahani bind na ko dafa wax ne an anas ibni malik radiallahu anhu jëlee nañ ci anas ibni malik mu ne inna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xaal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yuqafu abdaani bayna yaday illahi fa yu'maru bihima ila aljannati fa yaqulaani rabbana bima stahalna aljannata walam na'mal amalan tujaazina bihi aljannata eh, fa yaqulu llahu taala udxula aljannata fa inni aalaytu ala nafsi an laa yadxula annaara man ismuhu muhammadun aw ahmadu mu ne anas ibnu malik nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ëllëgee ñaari jaama ngi nii yoo xam ne danañ leen taxawal ci kanam yàlla mu ne leen mu jox leen ndigalul dugg àjjana fa yu'maru bihima ila aljannati ñu taxaw ñoom ñaar fa yaqulaani rabbana bi ma stahalna aljannata yàlla ci lan nga nu defee ci waa waa ajjana walam naamal amalan tujazina bihi aljannata ñun jëfunu jëf joonuy faye ajjana ñun mosunoo jëf dara danoo newoon ci ab safaan sul borom ni leen waaxu leen dugg ajjana man maa defalan sama bopp ne xéewale naa képp ku tudd muhammadu wala nga tudd ahmadu araamal naa yaram di dugg sawal loolu ikraman li muhammad sallallahu alayhi wasallam mu terale ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu kon dafay bokkaat ci karaamata muhammadin wa manzilatoo indallahi ji nga xam ne moo waral mu bind ins wal jinn euh, abu nu'aym dafa nettali ne jële na ci ku ñuy wax nubayt ibn sarir mu ne yàlla ci boppam dafa wax ne wa izzati mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na xaala rasulullah an an nubayt ibn sarir قال قال رسول صلى الله عليه وسلم وعزتي وجلالي لا أعذب أحدا تسمى باسمك في النار mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na moom Nubaytu bnu Sarid yàlla nee na giñ naa ci sama tedd nga giñ naa ci sama màgg gi ne du mbugal benn jëmm boo xam ne tudd na sa tur yi ñu tudd na Muhammadu mbaa mu tudd Ahmadu wala mu tudd la ñi nga xamee ne ni ni wala mu tudd sa tur yi ni nga xam ne ni ni lañ lañ koy tuddee nit mu ne ko giñ naa ci sama màgg gi giñ naa ci sama tedd nga ji ne du ma mbugal kenn koo xam ne tudd na sa tur wi loolu dafa bokk ci rëyaayu jaam bii nuy waxtaane zaaka rasulullah turam woowu itam sunu borom tudde ko ko ñaari yi at lu jiitu bindeef yi di sos bindeef yi laa wax de waxuma nit ñi ak jinne yi ak malaka yi waaye bindeef yi muy asamaan ak suuf ak leneen ak lépp lu dul yàlla rek boo demee ci mbindam moomu moom Nabahani nee na wax na ne yonent bi sallallahu tuddee nañ ko turu Muhammadu lu jiitu bindee di sosu ci ñaari junni at ñaari junni at ci ati yàlla nag ay milliards at la ci ñun ndax yàlla dane inna yawman inda rabbikum ka alfi sanatin mimma ta'udun benn bis ca yàlla mi ngi toll ci junni at ci yéen benn bis ca yàlla mi ngi toll ci junni at ci yéen ci seen calcul kon bu ñu ko tuddee turu muhammadu ñaari junni at njëkk bindéef yi di am loolu kon day wone ne ku yàgg a tedd fa yàlla la ku yàlla teg teg teg fenn la turam woowu itam bu ñu nee am nañu ko njëkk tudd ci suuf moom laataa nu koy xam dëgg la waaye li ko waral mooy kutubu samawiye yi muy lu mel ni tawraat ak injil ak yeneen téere yi dañ daan ñëw ñëw kuy annoncer ak a yëgle ne Muhammad sallallahu alayhi wasallam dina ñëw yëgle googu ñu daal yëgle tur wi dafa taxoon lenn ci waa Makka dégg tur woowu am ci lu war a mat fukki nit ak juróom-ñaar yoo xam ne Muhammad ibn Talha ak ñeneen ñoo xam ne seeni waajur dégg guñ déggoon tur woowu moo waral ñu tudd leen Muhammadu di yaakaar ndax yàlla Muhammad mi téere yi di annoncé bu ñëwee yàlla dogal mu far doon seen doom yooyu kon moom moo njëkk a tudd turu Muhammadu moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam boo demee ci yenn téere samawiye yi am na ci téere yu ñu koy wooyee wooye wooye wooyee musaffax te musaffax ci sariyaan yi dañoo wax ne mooy ku ñu sant ndax dañoo wax ne sariyaan yi bu ñuy wax alhamdulillah safha laaha la ñuy wax safha laaha mooy alhamdulilah ci sariyaan yi mu wax ne moom Nabahani di tontu ne euh, ahlu kitaab weddi gi ñuy weddi ne ki yoon ki seen téere yi doon yëgle du Muhammad mii danoo yayaat seen bopp ndax boo demee ci tawraat dangay ngay fekk Muhammad ñu koy wooye foofa ñu koy wooye foofa musaffah te ñoom ci seen sarayaan yi safha laaha mooy alhamdulillah kon bu safha nekkee bu safha nekkee alhamdu ku ne xam na ne musaffah mooy Muhammad bu ñu defee tashrif euh, bokk na ci li nga xam ne mën nañ koo gën a gis ci tasiru amrihi wa ma yadullu ala karamatihi ladallaahi taala moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku ñuy wax abdullahi ibnu soxaana dafa nettali ne mas nanoo dem ci géeji Hind yi mu ne euh, asaf asafat bina riixun wa nahnu fi lujaji bahril hind fa arsay fa as fa arsaynaa fi jaziratin fa ra'aynaa fiha wardan ahmar zakiyar raiha tayyiba sammi wa fiihi maktuban bil abyadi laa ilaha illa allaahu rasulullah wa wardan abyad maktuban alayhi bil ahmar baraatan min arrahmani irrahim ila aljannati annaim laa ilaha illa allaahu muhammadun rasulullah mu ne bokk na ci liy wone màggaayu mbir mbiri yonente bi sallallahu alayhi wasallam moom Abdullah ibn Sohaana dañoo nekkoon ci géej géeji Inde yi yàlla dogal géej gi xaw a gannax ñu teer ci benn île fekk ay fleur yoo xam ne xet ga neex na lool yéeme lool waaye dañuy fekk fleur buñ ci xool fekk ñu bind ci dañuy fekk fleur boo xam ne fleur bu weex la ñu fekk ñu bind ci laa ilaha illallah muhammadun rasulullah fekk fleur boo xam ne bu weex la fekk ñu bind ci mbind mu zone laa ila baraatun min arrahmani rahim muy leetar boo xam ne mu ngi bàyyi koo ci yàlla ilaa jannati naim jëm àjjana leetar bi li mu wund mooy laa ilaha illa allahu muhammadun rasulullah kon loolu day wone lool màggaayu ki nga xam ne moom lañuy waxtaane sallallahu alayhi wa sallam zaka rasulullah mu wax ne boo demee ci téere bu ñuy wax rawdu rayahin lil yaafi'i aw yafaa'i mu ne an ba'dihim annahu wujida bi bilaadi hind sajaratun lahu qisarun ida kusirat wala ida kusira xaraja minhu xaraja minha waraxatun xadra matwiyatun maktuban fiha bilxumra laa ilaha illa allahu muhammadun rasulullah kitaabatan jaliyatan wa hum yatabarrakuuna biha ila geyri zalika mimma la ya'du wala yunsa mu ne boo demee ci rawd rayaahin nettali na ca moom yaaxin yi ne nettali na jële ci lenn ci ñoom ñooñu ñooy mu arixoone yi mu ne réewi Inde fekk nañ fa garab goo xam ne dafa am ay xollit yoo xam ne bu ñu ko xobatee dañuy fekk ci biir xobat wi lu mel ni aw xob woo xam ne day taxañu xob bi bu ñu ko tàqarcee dañuy fekk ñu bind ci laa ilaha illallahu muhammadun rasulullah mbind mu leer ba dañ ca daa barkeelu sax ak yeneen yu dul yooyu loolu lépp dafay wone kasratu tasiri umurihi fil kawni wal kainat wa azamatu manzilatihi ladallahi taala bokk na ci liy gën a wéral loolu it yi nga xam ne ñooy ñi gën a màgg bi nu ñëwee ci suuf saa yuñ masaan a jàq mbaa ñu masaan toll ci moment yoo xam dafa nekk situation yu critique moom moo nekkoon seen code secret moom mooy sirrullahi taala yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi nga xam ne mooy sirrul istighaasa mooy sirru safaati fi dunya wa fil loolu dinañ ci tegtaloo waxi Serigne Touba yi nga xam ne mi ngi ci almimiya wa ci diggante yonent yi sallallahu alayhi wasallam ak circonstances yi doon dund yoo xam ne jàqoon nañ ci jaaxle ci Serigne Touba dafa wax ne ajdaduhu alkurama la zubi wa hawaw bihi almaqamati wa taqriba wa ni'ama maamam yu tedd yi sax ci moom lañu làqu woon ba ci moom lañ amee maqaama yan amoon ca yàlla ñoom yonent yooyu di ay maamam wa taqriba ci lañ amee jege gin jege woon yàlla wa ni'ama ci moom lañ amee woon xéewal xéewal yi ñu amee woon ci yàlla kon dalay won ne muhammad sallallahu alayhi wasallam huwa wa sirru naylil maqamati wa sirru taqarrubi ila la ta'ala loolu moo waral Serigne Touba di ko wooye sulam ndax léeg da koy wooye sulam yi léeg-léeg mu koy wooye sulam nga xam ne mooy échelle bi nga xam ne ci la ñuy yéege jëm ci sa borom mu wax ne ajdaaduhu al mattu bihi waxawaw bihi min allahi fawzan bil ijabaati maamam yooyu sax ci moomam ci moom lañ jaare ci moom lañ wéeru ba ijaaba yi amoon ci yàlla yàlla may leen ko ku ne xam na ne yonent yi bari woon nañ lool ijaaba lu ci mel ni noox ak ñaan ngam ñaanalan ñam nekkaloon firawn euh, yonent yàlla moosa ak ñaan ngam ñaanaloon firawna ak ijaaba ja ca yàlla def ak yeneen addiya yu yonent yi def ak ijaaba ya ca def Sëriñ Tuubaa nee na ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañ amee ijaaba yooyu leen yàlla daan wuyu bu nu ñaanee ci saa si mu nangul leen bihi euh, waxawaw bihi minallahi fawzan bil ijabat ci darajaam lañ am lañ gañe ijaaba ijaabatu du'a boo demee ci ahlu tasawuf sax li ñuy wooye ismul azimul azam xam naa dinaa ci ñëw ci kanam boo ko seetloo ba seetlu ko siira bi ci euh, yahudi yor ak bi ci nasaraan yor ak bi ci aflatuun yor lu ci mel ni ahamun saqakun xalawoon yesun wala lu ci mel ni hëykaya talmasalaya hawlakalooya talkaya wala lu ci mel ni aysaya kaya lawkaya kawka hawlakalooya boo demee ci nasaraan yi juif yi ñoom seen ismul azimul azam ñu ngi koy tuddee haykaya talmasalaya hawlakalooya talkaya boo demee ci abe yi di wax aysaya kaya lawkaya kawka hawlakalooya lu mu ci doon boo ko seetee ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci adat da ngay fekk mu tolloo ak 644 te 644 boo ko divisé par par 7 da jox juróom-ñaari Muhammadu kon loolu day wone ne li mu wax ne maamam yu tedd yee ci moom la ñu wéeru woon ba am ijaaba yañ amoon ñoom seen secret yooyu mënuñu ko jëlee ci lu dul yonent yooyu te yonent yooyu ismul azimul azam ci lañ sukkandiku woon ba ci ahamu saqaku xalaw yesu bii nga xam ne aflatun ñoo ko tëgg ahamu saqaku xalaw yesu boo ko peesee da ngay fekk mu nekk 644 nekk juróom-ñaari Muhammad kon moom moo doon ismu bi nga xam ne moo doon sirru bi nga xam ne moo doon sirru ijaabatillahi taala loolu lépp day wone karamata muhammadin ak kawnuhu malazan nekk gi nga xam ne da koo nekk di ab làquwaay ci sunu borom Sëriñ Tuubaa wax na ne ci moom la ñu amee lépp lu masaa am waaye booba dafa fekkoon yonent bi sallallahu alayhi nekk ku ñu denc ku feeñagut al anbiya wa jamii al mursalina maan xaazu bihi mabtagaw muzina muktatima yonent yëpp mboolem luñ mas a sàkku ci yàlla yonent bi sallallahu alayhi lañ ko am waaye booba dafa fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu denc ko xam nga ne doomu lu ko ump rek war jam koy jox ak fam koy teg day ëpp bu ko xamee fam koy teg kon loolu lépp dafay wone màggaayu ki nga xam ne moom lañuy ñuy waxtaane ci sunu borom tabaaraka wa ci digganteem ak i jaamam zaka rasulullah ba ci xew-xew bi yàlla amal ci digganteem ak malaayika yi ba mu waral dégradation iblis ak li muy rëy rëy ak li muy màgg-màgg si Serigne Touba xamle na ne dégradation iblis wala amrul malaayikati bi sujudi li aadam digal gi ñu digal malaayika yi ñu sujootal aadama alayhi salaam leerug yonent bi sallallahu ak darajaam ak màggal gu ko yàlla màggal moo waral ñu digal leen ñu sujootal aadama ngir denc gu yàlla denc leerug yonent bi alayhi salaatu ci aadama li nuurihi sajadat amlaaku mursilihi lil jaddi aadama nuuran fiihi munkatima ngir ak leeram moo waraloon yàlla sujjóotloo malaayika yi ci maamam ja aadama booba ak leer la gu nëbbu ci biir aadama ndekete kon moom moo waral yàlla xewal ci malaayika yi xew-xew boo xam ne xamuñu ko woon ci seen diggante ak yàlla mooy jaam yu ñu digal ñu dem sujjóotal seen moroomam jaam loolu ngir màggaayu yonente bi sallallahu alayhi kon zaaka rasulullah niki noonu ku mel ni Nuux ak gaalam googu bi nga xamee ne jaxle na te jax lool yàlla jox ko gaal gi mu nekk safaa ci moom mu muy li ko xettali ba nga xam ne dana mën a mucc moom ñi mu àndal. niki Adama itam alayhi salaam bi mu wàccee ci kaw suuf lu jiitu may egsi ci Nuux Serigne Touba nee na. fatalaqa aadamu min rabbihi kalimatin fa taaba alayhi ji alxuraan wax ne ay baat la aadama dajeel yu bàyyi ko ci yàlla yàlla baal ko Serigne Touba nee na ci daraje yonent bi alayhi salaatu wasalaam la yàlla baal aadama bi jaahihi faaza bil ghufraani aadamu min ba'din hibatin min anhaarin wa jannati ci daraje sallallahu alayhi la aadama amee njéggalug yàlla ginnaaw bu mu jógee ajjana ja nga xam ne tajri min tax al anhaar kon foofu dangay xam ne kon moo nekkoon sirru sirru tawasulihim ñoom anbiya yépp te nee moo nekkoon sirru ismati aadama ba mënatuta moyaat yàlla moom sëriñ bi moom yonent bi sallallahu boo demee ci daqaa'iqu asraari ahli tasawuf yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam la ñuy wooye sirrul masul mu ne bi jaahihi lam yamil li zanbi aadamu muz lahu daahu lainun minhu qad usima ci daraja yonent bi sallallahu alayhi ji tax yonent bi sallallahu eh, ji tax aadama am kaaraange goo xam ne iblis mënatut a tax aadama jengaat ci kaw suuf ba moyaat fi geneen mooy gumel ne gam defoon ca ajjana yonent yàlla yuusufu ak la ko daloon xam ngeen yuusufu mucc na ci loo xam ne bu ci yonent jaaroon échec bu rëy lay doon mooy imraatul aziz muy ndaw buur boobu son ko doon ko sàkku ak it mu faatu woon bu faatu woon mission du du mën a sotti ndax ña ko dugaloon ca teen ba dañoo bëggoon ak faatoom loolu sëriñ bi nee na li waral yuusufu mucc alayhi salaam daraja yonent bi la ko yàlla xettalee najaa bihi llaahu nuuhan déedéet euh, li li waral li waral li waral yuusufu mucc bil mustafa axrajal man naanu yuusufu min jubbin wa min kaydi man an haqtada walama ci miimiya ci hama suleyma mu ne bil mustafa axrajal man naanu yuusufu min sijnin matinin wa min tilkal ghiyabati ci daraja yonente bi la yàlla xettali yuusufu génne ko ci kàmb mu nekkoon fii ghayabatil jubbi ci daraja yonent bi sallallahu alayhi la yàlla génne yuusufu ca kaso boobee ko buur ba tëjoon ba mu naan waa ji fazkurni inda rabbik ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ko yàlla musale ci pexe yooyu ko zalixa doon pexeel ngir bëgg mu boolook moom te loolu bu ko defoon dana yàq ci mission lu bare bari kon point yi nga xam ne ñooy point yu jub yépp ci yuusuf dañuy fekk daraja yonent bi sallallahu alayhi moo ko ko may Euh, point yi nga xam ne ci la Yunus wala ci la Nuux amee ak mucc moo ñi mu àndaloon Yaqooba amee ci ak mucc itam dañuy fekk ne baatin ba yépp ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam la jógee malgré que alxuraan moo ne fa anjaynaahu wa ashaaba safinati wa ja'alnaaha ayatan lil alamin niki noonu ku ci mel ni yonent yàlla Ibrahim <coughs> Ibrahima xam ngeen ne jànkoonte na ak circonstance bu yéeme bu keemaane ku ci mel ni yonent yàlla Yunus jànkonte na ak circonstance bu keemaane boo xam ne bi yonent bi tollee ci ay jafe-jafe alxuraan sax mi ngi koy moytuloo ngir mu bañ a mel wala mu bañ a jàq jàqale njàqare li nga xam ne moom la Yunus jàqoon banaa ko wala takun ka saaxibil xuuti kooku muy yonent yàlla Yunus alayhi salaam aw jën da ko won noon lu war ñetti fan yoo xam ne daf koo nekk ci ak jaaxle malgré que alxuraan moo ne falaw bu nekkul woon ci ñi nga xam ne ñooy sabaal danay sax ci biir jën wa ba alaxira nee na wa saaxibu nuuni bil maahi hawa farajan min rabbihi ba'da an qad kaana multaqama ci daraja yonent bi la amee wuññeeku njàqare moom yonent yàlla yunus ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam la muccee wa saaxibu nuuni lil mawlal taja fanaja bil muntaxa yonent yàlla yunus ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mii nga xam ne moom la ñu waxtaane la wéeru ci darajaam ba yàlla xettali ko ba njaqare yooyu mu jaxoon ak jafe-jafe yooyu mu nekkoon mu jóge ci kon loolu day wane ne Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy sirrul ijabati Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy sirrul ighasati Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy sirru ahlillahi ta'ala jami'ihim euh, kon ngir résumé ci la sawaraw Ibrahima fay sëriñ bi nee na bihi gadat naaru Ibrahima baridatan ci la sawaraw Ibrahima sedd ci daraja ci la mucc ci pexe yi Namrud ibnu Kanaan itam ndax bihi gadat naaru Ibrahim baridatan maa salaamin wa min wa hadha xarqu aadaati maa salaamin wa min kaydi layda salima ci miimiya maa salaamin wa hadha xarqu aadaati ci hama euh, Sulaymaan raxma annahu yàlla moo ne xul naa yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala Ibrahim waaye baatin ba Sëriñ Tuubaa nee na ci daraja Yonent bi sallallahu alayhi wasallam la yàlla euh, seral sawar woowu nga xam ne moom la Ibrahima duggoon ci la géejug Moussa xar ndax Moussa jàqoon na jaaxle ànd ki nitam ba Firawna tañ ci leen baxru Qalzum ba ñu jàq ba amatun yaakaar ba aw nitam naa inna la mudrakoon waaye Serigne Touba nee na ci daraja yonent bi la ko yàlla xettali doonte alxuraan nee na yàlla nee na dañoo waxoon Moussa ne ko idrib bi xasaakal xajar bi xasaakal bahr ak fan falaxa xar gi géej gi xar donte alxuraan nee na dama ne yonent yàlla saa dóoral géej gi Sëriñ Tuubaa nee na baatin bi nga xam ne ci la ko yàlla may loolu mooy darajay yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon naa leen ci ndoorte ne leen waxi wàllu yi dafay mat sëkk tegtal ngir ñu mën koo sukkandikoo ndax moog ilmul ahlil kitaab moog ilmu kutubu samawiyya ñooyam ngir yàlla reconnaître na leen ndax moo ne woon ittaqullaha wa yuallimukumullah ragal leen yàlla mu jàngal leen te niveau bi yàlla laajoon ci ragal yàlla amoon nañ ko kon istaxaqu uluma la duniya yeyoo nañ ko te yàlla nee na inna allaha la yuxliful mi'ad kon sukkandiku ci seen i wax dafay wér ni sukkandiku ci alxuraan di wéree euh, mooy nag kon rek li nga ciy gise mooy li mu wax ne innama ana rahmatun muhdatun lil xalq man yërmande laa joo xam ne dañ ma jox bindeef yi muy dikkaat ci li mu wax rek li ko alxuraan wax ne wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin loolu mooy ne kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy sirrul alamin mooy sirrul alamin ndax dañu ne lawlal waasitatu la zahabal mawsuutu budul woon ak waasita la la fa waasita yi tey tey tey tey taxawal loola jóge fa te dañoo wax ne budul woon ak daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci baatin existence bi maanaam wujudiya bi ci boppam day day day delluwaat ci maxwu delluwaat ci ak ñàkk nekk ba mel ni bindee mu te yonent bi sallallahu moo dox suñ digg ak doole yi baatinub suñ borom bi nga xam ne bu ko bu ko bu bu dindi woon kiiraayul muhammadiya loolu ci saa si ñun ñëpp ñu delluwaat ci adam kon loolu day wone lool ne moo waral wama arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin waaye moo waral innama ana rahmatun muhdatun lil xalq bu boobaa mbooleem ku yàlla sàkk rek da nga ciy bokk niki noonu ci wax gi ma wax ne mooy siru ijabati du'a ad'iyatihim Serigne Touba leeral na ko bu baax ci lu mel ni xasida gi ñuy wax mawaahibu naafi' ci façon mu taggin wu mu doon tagg yonent ndax foofu daf koo tudde baabul wusuul li nay li suul ala rasuli baabil wusuuli li nay li suuli amaaru haa kon loolu wone na ne yonent bi sallallahu alayhi mooy buntub yegg ci am looy wut fa yàlla mooy buntub yegg ci jot la ngay wut ci yàlla kon mooy sirru naylil muraadi ci sun borom mooy sirri xusuulil muraadi ci sun borom lu ci mel ni wax gi mu ko wax ci xasaayit yi nga xam ne tënkee na ko hijaay yi am na ci xasida goo xam ne wax na ca sun borom moom Serigne Touba ngir wane ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy sirru bi yàlla yi wuyoo ak ñaan daf caa waxe ne naajaytuka allahumma yaa mujibu bi jaahi man bi jaahihi tujibu yàlla maa ngi déyaale ak yow ci darajay ki nga xam ne ci darajaam ngay wuyu ak ñaan kon loolu lépp day wone karaamata muhammadin ji waral mu sàkknu wa manzilatu indi ngir xamal na ko sax xasida gi gën a ci siiw lool ñu koy wax tuhfatal mutadari'in ca tàmbali ga dangay dégg mu naan fa xultu yaa xaribu yaa mujibu salli ala allazi bihi tujibu dama ne yow yàlla yow mi jege tey wuyu jullil ci ki nga xam ne bihi tujibu ci moom ngay wuyu ak ñaan kon loolu day wone ne moom mooy sirrullahi la boo demee ci nuuru daare ni ca jeexital ga da ngay gis mu bind yallaahu yaa xaribu yaa mujibu salli ala allazi bihi tujibu yow yàlla yow mi jege tey wuyu jullil ci ki nga xam ne ci moom ngay wuyu ci moom ngay nangu ak ñaan kon wane na ne Muhammad sallallahu alayhi wasallam noo seulement nekkul ab jaam rek jaamu bi yàlla non seulement nekkul ab yonant rek di yonant bi yàlla noo seulement nekkul bindeef rek mu wuute ak bindeef yi waaye dafa nekk bindeef moo xam ne dafa nekk secret bi nga xam ne ci la yàlla jëflante ak mbooleem bindeef yi loolu nag mooy li wax rek ne al anbiya wa jami'ul mursalina ma'an xaasu bihi mabtaxaw musiina muktatima ak li mu wax ne man kaana lillahi kaana allahu jalla lahu wa man tawassala bil maahi lahu xubila képp ku nekk ci yàlla wala nga nekkal ko mu nekkal la waaye ku def tawassul ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla nangul la looloo ma waral ñu naa salaatu ala nabi amul delloo gépp jaamu yàlla suñu borom dina ko lijjanti ba mu def salaatu ala nabi salaatu ala nabi suñu borom da koy nangu ci saas bu ñu xoolee ci li gën a riis ci alxuraan itam ci baat yi nekk ci alxuraan dañuy fekk mu nekk ay baat yoo xam ne ñu bare nga koy tekkee allahu alam ak yàlla xam li mu ci nam waaye dañuy fekk Serigne Touba tekkil ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ci suñ boroom jublu loolu boo doxantoo tuuti ci xasidak euh, muxaddimatul xidma da nga fa fekk ci li ëpp ci yooyu sunu Serigne Touba di ko leeral ne di ko leeral ci ay junj yi nga xam ne da ko junj ndax Serigne Touba day junj lu bari wa bi kalaamiya wa bil isaara ihdi muridan yatlubur inaara dafa ñaanoon suñu borom sama wax ak samay junj na nga ci gindi bépp murid boo xam ne day sàkku ay leeral te moo ne woon yàlla damaa nangul samay ñaan njëkk may ñaan maddaliyal husna wa maddali zayat man li yaqulu haka xam la madiyat kon ñaanuk Serigne tubaa du nu ko considérer comme ak ñaan rek waaye dañ koy considérer comme wax boo xam ne sax mën nañ caa sukkandiku ne nangam nekk Serigne Touba boo demee ci xasida googu lu ci mel ni ay kaafaya ayin sa ak ay alif lam mim ak ay alif lam ak ay taasin mim ak yooyu yëpp dafa dafa wone moom dafa ja dafa bindee ne tur yonent bi sallallahu alayhi la donte day tur yu ñu ko xamewul noonu lu ci mel ni euh, allahumma salli ala sayidina muhammadin alif lam mim wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi wakfini alxisaaba bi jaahihi alazim kon loolu dafa mel ni kalimatu alif lam mim wala xarfu alif wala xarafi alif lam mim dafa mel ni luy tekki ci muhammad ji mu tuddoon lu ci mel ni allahuma salli ala sayidina muhammadin xaamim ayn sin qaaf salaatan bi taslimin akunu biha naajiyan min kulli ma aqaaf kon awailu suwar yooyu yëpp ñenn di ko tuddee ay mutasaabihaat ñoom seenu ñàkk dégg wala ñu koy tekkee allahu alam sëriñ bi moom mi ngi ko tekkee ne tur yonent bi la te am na yeneen kutub yoo xam ne liir naa ko fekk amu ci ak wuute ak ahlu tasawuf ci wet googu loolu nag am na ci lay yuñ ci mën a layee rek ci lu ko wéral mooy baat bu ci doon di nga fekk mu ànd ak kaafu xitaab guy wone ne yonent bi sallallahu la yàllay wax boo demee ci alif lam dangay da ngay fekk alif lam mim zalikal la rayba fihi hudan lil allazina yuminuuna bi ma unzila ilayka da nga fay fekk kaafu xitaab guy wone ne wax bi ci yonent bi sallallahu la jóge boo demee ci kaaf haa yaa ayin saat da nga fay fekk mu ne zikru rahmati rabbika kaaf haa yaa ayin saat zikru rahmati rabbika kaafu xitaab gi dafay dafay génnaat bu kaafu xitaab ñëwul itam maanaa xitaab dafay ñëw muy wane ne loola ci yonent bi la jëm lu ci mel ni alif laam ra tilka ayatul kitaabil hakim akaana linnaasi ajaban an awxaynaa ila rajulin minhum an anziri nnaas wa bassir anzir an anzir ak wa bassir boo ko seetee dafay dellu gën a wéral ne alif laam raa ji mi ngi jub jëm ci yonent bi sallallahu alayhi yàlla di wax lu ci mel ni alif laam mim allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum da fekk mu def nazzala alayka kaafu xitaab googu dellu siwaat kon alif laam mim ak alif laam raa ak ay alif laam mim raak ay xaamiim ak ay kafaya ak ay taasin ak ay taasin mi mag yooyu yëpp sëriñ bi moom dafa ne dafa wone ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ko yàlla tudde te yooyu mooy yi nga xam ne ñoo gën a riis ci alquran mooy yi nga xam ne mooy waxiin yi nga xam ne wedam loo na ñu bare bare bari ci alquran lu ci mel ni euh, lu ci mel ni kii itam bu ñu dikkee ci lu ci mel ni euh, taaha moom leer na ba am na ñu koy tekkee taaha yow nit ki waaye taaha mooy yonent sallallahu alayhi ci ay turam la bokk waaye da ngay fekk foofu kaaf googu dikkaat taaha ma anzalna alayka kaaf xitaab gi dafay dikkaat ci baatu alayka bu dee ci xaamim ayn sin xaaf da ngay da ngay fekk wa kazalika kazalika yuha ilayka mu mel ni xaamim ayn sin xaaf ji day mel ni nidaaw day mel ni aw tur kaaf haa yaa ayn saa ji day mel ni luna yaa muhammadu wala alif lam ra ji mel ni luna yaa muhammadu kon yi gën a riis ci alxuraan yi ci gën a màgg yi ci gën a rafet ñu koy tekki ci ñi nga xam ne seen alluwa gàtt na wala laysu muxtasiina bi ulumi laduniya ñu koy tekkee allahu alam dañuy fekk Serigne Touba xamal ñu ne turi yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ci suñ borom jublu kon zaaka rasulullah zaaka surullah zaaka abdullah zaaka sirru ijabati ahlillah nuy tëjee foofu ci kàddu yi cant ada al wafa ci taxaw gi ñu taxawee liggéey bu toll nii ci lislaam ci dajale aw nit ci jox leen ay ndagu ba noppi jox leen liy dundal ruux mu boole xuutay ruuxi wal jasad ma di leen sant man ci sama turu bopp di leen sant ci turu mbooloo mi ma àndal foofa ca sow di liggéeyal Sëriñ Tuubaa muy diwaana tuhfatil mutadarri'in fi tawasuli ilallahi taala bi asmaa'il mufaddalin bi tarbiyati wa tarqiyati lil mutaalliqiina wal mutaalliqaat di sant kilifa yi di tuub bu baax ci kàddu yi di jéggalu ulama ay yi ma fekk fii ak boroom xam-xam yi ak doomi soxna yi ci saairil axta ak mboolem maani yoo xam ne amaana nañ ko bëggoonu tudde tuddewuñ ko noonu wa kullu amin wa antum bi xayr

ñu ngi lay sant bu baax ci turu Mu'assir Lofa bi Huququl Iman kàddu yu rafet yi nga xam ne képp koo xam ne teew nga fi rek jëli nga ci ay njariñ yu bëree bari kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi noonu lépp loo xam ne sunu borom bind na ko moom moo tax mu bind ko kon xam ne nañ ko ci biir waxtaan sëñ bi kon ñoo ngi xamal mbokk yi ne suba insha allah sëriñ Moustapha Diop Kokki moom moo fi war a waxtaani benn tomb bu am solo boo xam ne mooy taw tawhidul irfaan yi mooy xam yàlla ak euh, wéetal ko loolu la fas yéene waxtaane suba gannaaw suba gannaaw ëllëg bis bi nga xam ne ci la ñuy tëj moom itam ay boroom xam-xam yu bari dañ fi daje euh, bokk na ci sëriñ Fallou Lo mi ngeen xamoon jaar mosoon na fee jaar moom na bokk ci ñëw àllarba incha allah sëriñ Samb Bousso itam bokk na ci ñi war a ñëw sëriñ Abdou Lahad Mbacke moom sëriñ Abdou Baaxit bokk na ci ñu war a ñëw ak ñeneen ñu bari ñoo xam ne ay borom xam-xam lañ yoo xam ne bisub tëj bi dañu fi daje ñu jàngat tomb yi nga xam ne moom lañ fi amaloon ci waxtaan yi ak yeneen tomb yu am solo yoo xam ne fas yéene nañ ko fi waxtaan kon ñoo ngi sant ñëpp di leen gërëm waxtaan wi nag képp koo xam ne raw na la mën nga koo déglu benn ci rajo yi nga xam ne moo nekk Touba boo ko ci dégloo dana ci da nga ko fekk naka noonu ci internet bi itam ci medialis point ci fekk ak almouridi ak istiqama ñoo ngi sant sëriñ bi bu baax a baax ci waxtaan wu am solo bii mu waxtaan fii ci turu mu askan waa di nuyu ñëpp gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi euh, ngi ñaan sëriñ Moustapha Ndiaye euh, mu mu jege si am ab seetlu ci waxtaan wi xam ne moom la sëriñ bi doon waxtaanee kon sëriñ Moustapha Ndiaye dana ci def ab seetlu ci waxtaan wu am solo bii sëriñ bi doon waxtaanee. billahi min asheytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la siyaar di rafetlu waxtaan bu baax a baax xam naa day lu ñu sant rek waaye ragal naa ne lott nañ ci teg ci dara xanaa kon li ñu seetlu ne wax nga ko dañ mën cee jariñu bu baax a baax da lépp am njariñ dañ cee tënk ay benn benn tomb rek ngir euh, gën koo fàttali sama bopp gën koo fàttali mbooloo mi ni nga ko waxe woon léegi seetlu nañu ne leeral nga ñu ci sa biir wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam jiitu ki nga xam ne moom la jiitu ñépp te loolu bu ñu ko bëggee xam dañuy dem ci Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu ta'ala anhu moom mi nga xam ne moom léppam da yonente bi sallallahu alayhi wasallam jeex yonent bi tàkk moom dafa waxoon ne nabiyun lahu sha'nun asimun mubayyanun wal mustafa al muxtaaru wa huwa al muayyanu nubuwatuhu qabla al baraaya xadin jalat lahu sapp xiina jadd fi yuxsan mel day wax ne ab yonante la boo xam ne day mbiram dafa màgg lool mbiram dafa rëy lool waaye mooy yonante boobu ñu tudde Mustafa tudde ko Muxtaar waaye mooy yonante boobu nga xam ne moom day njëkk suñu maam aadama di ñëw àdduna moom day la jiitu woon ñëpp kon loolu itam mooy ni nga ko waxee léegi mu mel ni ci biir waxam itam moom Cheikh Ahmad Bamba lii dañ lay wan rek ne la Cheikh Ahmad Bamba léppam dafa jeex ci yonent bi ndax may fas yéene li may taxliq ci yow ci genn xasida rek laa koy fas yéene jàpp te xasida goo ci demee itam da koy fekk ci noonu mu bari ca lool am na feneen fu mu wax naa ko laka sabqu wa taqdimu yaa xayra sayidi la dal waaxidil qahaari wara jalla yow de yaay ki nga xam ne yaay sang bi nga xam ne yaay jiitu ñépp fa yàlla seetu nañ ne itam leeral nga ñu fatxu rat ak la nga ca leeral jërul jaaraat sëñ Tuubaa leeral na ko xadin sarafat xaaji ilaa fatixi ratqi wa inni lahu abdun wali jaada bil itqi sama yitte jëpp day wëlbati naa ko jëmale ko ci yonente boobu nga xam ne fat-fat ji moom la amee man nag maay jaamu bi yàlla bi nga xam dama koy liggéeyal moom woo matal al iq borom xam-xam yi nañ ko lu bari ci sa wax itam leeral nga ci wàccuwaayu saxaaba yi ci kanam yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba wax sax asxaabi kan nujum bi ay muqtadaytu muhtadaytu xam nga yar aw nit ba nga mel nañ bëgg nga nga bëgg ñu mel ni nga wëlbatiku ne nag léegi roy leen ci ku ngeen ci roy rek baax loolu wàcc waaye mënu koo féete kaw moo tax Cheikh Ahmad Bamba di wax naa ayaa xaadimal yi laa tansa saxbahu fa man yansahum fal matxul muxatta yow mu jóg ne da ngay liggéeyal yonente bi kat fàttalikuwaale ci saxaaba yi ndax bu fekkee da ngay tagg wala da ngay wax bu fekkee da ngaa fàtte saxaaba yi njuumte dugg na ci biir loolu sax tax na boroom xam-xam yi nga xam dañu gëstu ci mbindum sëriñ bi dañu wax ne mbooleem xasida yi nga xam ne dafay wax ci wàllu madh foo ko fekk rek da ciy dugalaale yonent bi sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil wal ali da ciy bari lu demee ni taysir ak nuuru daara yu bari yu demee noonu leer nga itam ci xetli ki nga xam ne moom la yonente yi alayhimu doon xetli ko ci moom Sëriñ Tuubaa ko xuhitta shafi'an munjiyan sa'ira zatin bika llaahu lii xaada allazi dahru yanfa yow de xamees na la nga nekk ab xettaleekat boo xam ne ngay am musalekat boo xam ne yow de ci yow laa amee njariñ te duma am lor mukk itam buñ ko delloo da ngay fekk yonente bi sallallahu alayhi wasallam borom moo ko njëkk a màggal ndax yonente yi boo gisee ci alquran yonente bu ci boromam di daanaka dafay jaar ci turwa Muusa Nuuhin Ibrahim jëm noonu waaye bu dee Muhammad nag bu koy woo du jaar ci tuuba yaa ayyuhar rasul lay wax wala yaa ayyuhan nabi loolu daraje yonent bi sallallahu alayhi wasallam aku màggam moom la wane fi ñu jeexale rek ndax jox mbokk yi mooy euh, Sëriñ Tuubaa dafay koo xam ne ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ngeen ko xamee yéen ñëpp dafa jeex tàkk ci moom ba képp koo xam ne taalif ngay itam dul mën a jot sax fukkeelu lam ca def ku mel ni Yusuf Nabhani yaa ngi gis yonent bi sallallahu alayhi mu ciy wax ci barkeeb yonent bi sallallahu alayhi la àggee daraja yi mu am ci boroomam ci tag bu muy tag yonent bi naka moo ki nga xam ne waxoon na ko ne ko xaddi wiqaayatun li rijlil mujtaba an shawkatin sama lex bii day bu ma fekkoon yonent bi moom laay teg ci suuf mu ciy teg tànkam yu sellee jiddu ko fett jandu ko mat kooku fonk na yonent bi sallallahu alayhi loolu am na feneen fu mu koy wax ne ko maxat mahabbatiya almuxtaara sayidana xubbal maganiya wal ahlina wal waladaat soppi gi ma soppi yonente bi tax na sama xol dara fi place du alal du leneen kon lañ ci seetlu woon rek di sant bu baax di balu àq ñëpp di balu àq ñëpp jazakumullahu xayran axiru alamin wa sallallahu taala ala sayidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara ci weer wu sell wu tedd yi di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen tey ñaan yàlla mi am jàmm te ko defal nga am ko yàlla nañ ko yàlla boole defal Serigne Kosso Mbacké ci turu mu assasatul wafa bi xuquqil iman ñoom ñëpp ñu ngi maase di la sant di la gërëm tey ñaan yàlla mu guddal saw fan wéral sa yaram te bàyyi laak sam xel te liggéey bu sell bi ngay liggéeyal sa maam yi foofee ca sow jant sunu borom subhanahu wa taala defal la ci lu kawe kawe sa njort yaag ñu ko àndal ñëpp muy liggéey bu am solo lii rek firnde la ci ndax waxtaan wi liñ ci doon séentu am nañ ci lu kawe kawe. su ko defee ñuy fàttali mbokk yi bu baax ne bu subaa Serigne Moustapha Diop moom la ñuy dalal Moustapha Diop kokki fan yee rek jaaroon na fi def fi am jàngat bu gàtt suba moom lañ fas yéenee séqal jataay bi mu waxtaan ak ñun ci tawxid xam ngeen nag ginnaaw suba la ñuy tëj jataay bi insha allahu taala yëkkati ko ba déwé na teeg jàmm bu ginnaaw si waay itam sëriñ fàlliloo sëriñ sàmbuso sëriñ abdul ahad mbàkke abdul baaxi ak ñeneen ñoom lañuy ñuy séqal jataay bi ngir war koo tëj nag yëkkati ko ba déwé na ci ak jàmm insha allah nuy ñaan yàlla mi nga xam ne moo man mu may nu ni mu nu ko woon daaw may nu ko daaw jéeg mu may nu ko ne ren ji nu fekk ko at yu bari te liggéey bi yàlla nangu ko boole ko ci liggéey yi nga xamante ni yu mu nangoo nangoo bu ko defee mbokk yi ñu leen fàttali waxtaani kum rawit soo dégloo rajo yi insha allahu taala di nga ko mën a dégg moo xam dunya la wala Sud FM wala Walfadjri wala diiso wala lam wala jant bi FM bu dee ci wàllu internet bi itam soo demee ci majalis point org di ko am wala nga def al istixaama wala al muridiya euh, point comme insha allah taala di nga ko am bu baax ñuy sant Serigne Koso Mbàkke bu baax Serigne bi waxtaan wi am na solo lool euh, tax na laaj yi itam mbokk yi bàyyi nañ ko xel lool mbokk mi nee na ginnaaw bi ñu la nuyoo ziyaara la dafa doon laaj ku ko leeral lan moo teqale diggante ak nubuwa ak risaala an nabi ak ar rasul lan mooy dox seen diggante mal farq bayna nubuwa lu tàqale diggante nubuwa ak risaala alhamdulilahi rabbil alamin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli kooku maa ngi koy sant bu baax di gàttal rek nubuwa ak risala li leen tàqale yomb naa xam xam nga ginnaaw yàlla ne ba muy jël ak yonent yi ahd ak miisaax loola fekk na yonent yépp fekke ko jataay boobu mooy jataayu nubuwa ci ñoom risaala mooy bu ñu demee ba yegsi ci àdduna ba malayka yi ñëw indi leen wax jan war a waxi seenu nit risaala mooy bu ñu la joxee mission bi nga war koo tàmbali liggéey nubuwa mooy li nga xamee ne doon na ko bañ ko ko bañ ko ko defee def ko nabiyu bu demee ba egg ci ati risaala war a yegsi ñu jox ko risaala bi mooy wax ña ko yàlla jox mu yóbbu ko ci ñam ko war a yóbbu loolu mooy risaala loolu mooy al na bayna ci wa risaala bi bi taqsir jërëjëf laaj boobu leer na mbokk mi mu nii dafa mel ni dafa dégg ci sa biir waxtaan nga tudd explosion Big Ben mu doon laaj loolu mooy la waaw explosion Big Bang loolu terme bii dafa nekk baatu tubaab waaye explosion Big Bang alxuraan tudd na ko ndax inna samawati wal arda kaanata ratqan fa fataqnahuma fatxu rat boobu séparation bi yàlla séparé asamaan si ci taqaloo gi ñu taqaloo woon taqalikoo googu lu meloon ni benn genre pàcc pàcc li ñuy wax pàcc ci wolo wala tépp lu mel ni yow muy lakk dara bam ba toj lenn lu ne dali fa ne loolu mooy explosion Big Bang mooy hëdafu nizaamil kaw ni maanaa yàlla bëgg gum bëggoon Euh, kawnu bi li mu nekkoon benn lenn lu ne mu installé ko fenn asamaan si mën a fare ne suuf si mën a fare ne géej gi mën a fare ne leene fee leene fee loolu moo waral al infijaaru infijaaru bidaayati xuduusil kawni loolu la ñuy wax explosion Big Bang boo jàngee histoire wala ulum di nga ci gën a xam ay leeral loolu la ñuy wax explosion Big Bang ci tubaab alxuraan di ko wooyee fatxu ratxi loolu laa wax léegi ne Serigne Touba nee na ci daraja yonent bi sallallahu baatin ba la ko suñu loolu mooy fat xurat loolu mooy xanaa mbokk yi ñu dégg ci ne rek baatu big benn anglais la te day mel ni xaj na dana tekki yëngutu bu mag a mag bu xumba xumb loolu lay jëmmi baat bi mën a tekki ni kitam day laaj waa infijaarul kabir bil ingilisia big benn ma kayfiyatu zikrul maanaam malaaka yi nan la ñuy tuddee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam waa ama zikrul malaikati li nabi sallallahu alayhi wasallam loolu nag man jànguma fenn ci ab téere wala alxuraan luy wane ne malayka yi nii la ñuy tuddee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ama al ma'ruf fi dalik mooy yàlla ci boppam saxal na ne malayka yi dañuy julli ci moom kon koy julli ci moom yaa ngi koy tudd donte wuute nañoo ñoom ci matière ñoom ñun xaw a nekk lu esprit xëy na ca lan nan fare wala na seen forme bind mel doonte xëy na seenu not ko ca lay gën a màcce loolu moom manees na koo déggee noonu waaye amma kayfiyatu zikri yi loolu man gisuma ko ci benn téere bu bu koy leeral wala di ko jàngale alxuraan it gisuma fu mu ko tudd ne nii la malaaka yi di tuddee Muhammad sallallahu alayhi wa boo demee ci tafsiru Ibnu Kasir nag xeeti salaatu malayka yi ak ni yàlla di jullee ci bi ak ni malayka yi jullee ci moom ak loolu bari na ay wax ak ay wara yu ñu wax ne ñi ni malayka yi defee ak ni nit ñi defee du benn wala yooyu waaye kayfiyatu zikri bi moom alxuraan dikku ci te itam dafa bokk ci liy wéral xam-xam nga yem ca la nga xam ne moom la sa sa sa sa sa wax war a yem loolu mooy li yàlla wax man duma ci dolli duñ ci wàññi loolu moom tontu. jazakallahu xeyran mbokk mi mu nii dafay laaj mu nii yeneen yonent yi ndax amoon nañ daraja maanaam euh, seen yi bopp ginnaaw comme li ñu doon def lépp ci daraja yonent bi sallallahu alayhi ko doon defe mu ne ndax amoon nañ seen yi bopp ñoom itam comme ku ci am kii rek ak jaaxle wala yooyu ci daraja yonent bi sallallahu ci ngay mën a jaale ba xeet lépp ca jaaxle boobu ah kay ah kay amoon nañu daraja sax ndax bu alxuraan ne tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din faddalu yooyu alxuraan tudd ngëneel yooyu dafa feeñ rek ba Muhammad sallallahu alayhi wasallam ca kaw waaye teewul woon ñu am seen darajay bopp kon amoon nañ ah kay seen darajay bopp waaye daraja ji nga xam ne mooy darajatul kubra ci nubuwa daraja sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam daraja bi nga xam ne mooy ak darajaatil asrar daraja yonent bi sallallahu alayhi la baatinu Muhammad sallallahu alayhi la leen daan xetti loolu lu yomb suñ boroom la mu defal leen ay daraja ba noppi di leen xettali ci daraja yi beneen jaama loolu lu yomb suñ boroom la kon teewul ñu am ay daraja waaye daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo demee ci tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd rek da ngay xam ne fadlullahi moo fa ne te alxuraan dafa xam ne wala tansawul fadla baynakum loolu moo ci nekk rek waaye tekkiwul ne dañoo amul ay daraja amoon nañu ay daraja kay jërëjëf kii muy nii day laaj yonent yi kan moo ci mag loolu la yonent yi ci baatin Muhammadoo ci mag sallallahu alayhi ndax moo jiitu existence bi laataa yàlla di bind bindee fii la ko defub yonent ndax sëñ bi nee na nu buubatahoo xablal baraaya xatin jalat moom ak doonug yonentam laataa bindee fii la sosu te ki nga xam ne sax doonug yonent moom ak bindee fii loolu mooy tekki ne yaa mag bindee fii kon yaa mag yonent yëpp bu ñëwee ci zahir nag ci ci zahir dañuy wax ne Adama alayhi salaam moo ci mag amaa bu ñëwee ci ku ci gën a gudd fan ci zahir ñenn ñi ñu ngi wax ne noohin moo ci gën a gudd fan waaye noohin Ilias ko gën a gudd fan Xadir moo ko gën a gudd fan ndax kenn ku ci nekk bu ñu seetee ba fi bi mu fi nee ba tey lee mu mat ñaari junni at te faatoo guñ te ñu ngi dund ba léegi doonte nit ñi gisuñu leen kon ñooñu ñoo mag Xadir ah, ñoo mag noohin alayhi salaam ndax alpha amin illa xamsin junni at ñoom am nañ lu ëpp junni at ndax bi fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jógeeg léegi waa ndax bokkul woon ci yonent yi gudd woon fan lool moom itam ama xayaatu Shuayb wa ayaamu dahrihi laysa lana hunaka maalumaat bu ak mu fanam toll loolu moom laysa lanaa hunaaka ma'lumaatin li nu ci fekk ci alxuraan rek mu nett li ñu ko mooy xisaam ak Madiyana ak la mu doon liggéey ak yooyu loolu moom dafa xaw a nekk sax su'aal boo xam ne rubama yakunu xarijal mawdu'aan jërëjëf kii mu ne ginnaaw bi mu la nuyoo ziyaare la looy wax ci ñi nga xamante ne dañuy wax ni dañuy tudd turu Muhammad rek te duñu ci boole maanaam Sayyidina Muhammad waaw ñaareel ba it mooy dañuy dégg ñu tudd ko te duñ julli ci moom loolu nag alxuraan ko tere woon saxaaba yi moom muy wooyee Muhammad sallallahu alayhi ni ngay wooyee sa moroom la taj'alu du'a ar-rasuli baynakum ka du'aikum ba'dikum ba'd yàlla dane ku leen wooyee Muhammad sallallahu alayhi ni ngeen di wooyante yéen ci seen biir na ngeen ko jox respect kon Muhammad sallallahu alayhi wasallam bokk na ci aadaab yi nga xam ne ahlu tasawuf danañ ko yare seenu nit mooy sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni nga xamee ne ni la alxuraan defee wor ma ba nga xam ne daanaka jaarul ci turam bi benn yoon ayuha yaa ayuha rasulu ak xeet yooyu rek la fekk waaye nga fekk dara mu jaar ci tur yi jaar goo xam ne ñi daaw da cay nekk amaa tur yi nga xam ne turu Muhammad feeñ na ci dangay dégg Muhammadun rasulullah di nettali xibaar wala ay makaana Muhammadun abahadin mi di jalikum ak yeneen yooyu waaye bu doon ñu yàlla sax bu koy woo du jaar ci tur yi nabi la rasul euh, wala xeeti kalimaat yi nekk ci lu mel ni kafa ya ayn saata xeeti maana yu riis yooyu ma tuddoon léegi loolu dañ ci xam bi ci toppoon ñiy dégg ñu koy wax te duñ julli ci moom xadis saxal na ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na nay dara gënte nekk euh, ci ci ab jullit nay ci ab jullit mooy ñu tudd ma te julliwoo ci man wax euh, nañ ne wax na ne itam mbooloo mu mu mu toog jataay ba yàggal te julliwuñ ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam loola dana nekk loo xam ne dana nekk lu ñu leen di laaj bu ëllëgee kon ki nga xam ne dajaloo rek te te julliwoo ci moom dañ koy laaj bu ëllëgee rawatina tudd ko te julliwoo ci moom amaa ci zahir tudd ko te julliwoo ci moom mën nañ koo bañ a tuddee luy tax a am bàkkaar waaye bu fekkee nit ki xam na ko ba pare xamee ko nii ndax alxuraan du yàlla nee na du duma njëkk muy xam xamle day xamle ba noppi door a teg ay sanction lu jiitu sax xam moom boobaa dara du ci nekk waaye bu fekkee sax xam noppi na ci ba noppi nga màggal ko moo gën ndax yàlla da ne wa man yu'azzim hurumatullahi fa huwa xayrun lahu te yonente bi sallallahu alayhi wasallam mooy a'zamu hurumatillah loolu kon warmaale ko ni ko yàlla warmaale moo ci gën ci ki nga xam ne daa dégg ñu di ko tudd mbaa koy tudd jërëjëf kon loolu leer na képp ku dégg ñu tudd tur wi la gën mooy nga julli ci te booy jaar ci tur wi nga màggal ko ndax la sëriñ bay wax rek ci biir euh, wala falam ba lu am solo la euh, ku yàlla màggal ku ko màggal màgg ku yàlla fonkit ku ko yàlla ku ko fonk àgg ku yàlla warmaal ku ko warmaal jiitu kuy got ci waaye yàlla lee nga juutu ku yàlla jiital ku ko jiital jiitu ku koy ginnaawel des ginnaaw far jootu kon mbir maa ngi noonu euh, ginnaaw bi mu rafet la waxtaan wi mu ni mi ngi laaj yonent yu jëkk yi nan lan daan jullee alhamdulilah yonent yi alayhim salaatu seeni julli waroo julli julli gi nga xam ne mooy sunu julli noonu yonent yi am na ci ñoo xam ne seeni diine ñaari ñaari bés ñaari ñaari yoon la ñuy julli par par bés ñaari yoon lañuy ñuy julli par bis kon ñoom seenu julli wuute na ak suñuy julli ñun yonent yi seenu julli ak suñ julli wuute na ci wuute na ndax boo déggee yonent yàlla Insa wax ne awsaani bi salaati wa zakaati kon Insa amoon na julli mu mel ni boo déggee yeneen yonent dangay da ngay fekk ku mel ni yonent yàlla Muusaa mi nga xam ne mooy wàññiloo yonent bi sallallahu alayhi wasallam laylatul wal mi'raj di ko delluloo ci suñu borom ngir mu wàññil ko juróomi fukki julli yooyu dana xam ne kon moo sax xamoon na julli waaye amaa daal yonent yooyu seenub julli wuute na lool noonu ak sunub julli ci biir lislaam wuute na ndax ñun dañuy julli juróomi yoon te ñoom seenub julli benn yoon lay doon par bis am na ci diine yoo xam ne sax seenub julli danaa nekk par semaine loolu moom mooy li nekk ci jullit yonent yi njëkk ya ak jullit sayyidina muhammadin alayhi salaatu wasalaam nii ndax li tax mu am juróom fukki julli moo sax di ko ko wàññi loo rek loolu day wane ne kon ay julleem ak jul seeni julli ak julli yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu mooy suma tontu ci boobu laaj. jërëjëf mbokk mi mu ni ginnaaw bi mu rafet la waxtaan wi lool muy laaj ba xam ndax maanaam ku tudd Muhammad rek. mooy dem àjjana wala dafa am ñu fa dem maanaam xam naa jógu li bëgg a laaj mooy ndax ñiy dem àjjana ñëpp dañuy tudd Muhammad wala ndax am na ñeneen ñuy dem àjjana te duñ tudd tur woowu. ah ñuy dem àjjana sax di tudd Samba ak ki Paate ki Demba waaye day fekk li yàlla joxoon Muhammadu moomu ñu nekk ca bañ ne ci leneen ndax wa man yabtaqi ghayra al islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil min al mën naa tudd Muhammadu ba noppi nekk ci yeneen diine ju dul lislaam waaye ñun bu boobaa dañuy sukkandiku ci xadis bi yonent bu wax ne yàllaa ko giñal ne ko du ma dugal danañ fekk ñaar ñoo war na dem sawara yàlla taaj leen ne leen dugg leen ajana ñu taxaw ne yàlla ci lan nga nu defee waa ajjana te mosunoo def daray waa ajjana mu ne leen man maa defoon ci sama bopp ne duma dugal sam ci sama sawara ci kenn ku tudd Muhammadu wala Ahmadu loolu mbiri bàtti la mbiri suñu borom kantaa war a jaamu yàlla te jaamu woo ko li yàlla li yàlla dige ci kum digal jaamu yàlla te jaamu woo ko loolu moom ma wax yàlla du soppi ko lam ca waxee la cay defe waaye ñaar dana am boo demee ci andu tasawuf wax nañ nit ki ni tudd fii ci suuf mën na koo ñàkk tudd ca kaw boo ko misaalee ci lu mel ni yaxya yaxya bi ko suñ borom di may zakariya inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu yaxya lam naj'al lahu min qablu samiyya moonte bu ko yàlla bàyyi woon yaxyaa juddu noonu rek mu may ko doom rek yam ci te waxu ko tur wi mu ko war a tuddee mën nañ koo tudde sax galaay wala taala wala dara wala wala wala wala wala wala wala neneen su boobaa yaxyaa alayhi salaam tur wi mu tudd ca ca ca asamaan moom la ko yàlla wàcceel ci kaw suuf ni ki noonu yonent bi sallallahu alayhi tam turu samaawiyaam moom la wàcce ci suuf loolu am na yenn façon yi nit yoo xam ne sax dañuy juddu judduwaale aw tur loolu bari na ci euh, kawnu bi waaye ku tudd Muhammadu sallallahu alayhi wasallam daal yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci xadis boo bu wér bii ma la wax léegi ne la suñ boroom a ko may loolu loolu du du du fadlul kes bi xususiya la jagleeg suñ boroom lay doon ak ixtiraam bi mu def ci yonent bi ba nga xam ne bi mu ñëwee tax na lu bon la xeet yu njëkk ya daa def lépp tey jamono ngi koy def waaye yonent bi sallallahu alayhi tax na mbugalu leen ak rus mu ko rusoon ci saxaaba yi banaa ko duma leen mbugal ci ci yéefar yi banaa ko duma leen mbugal fileeg yaa ngi ci biir ma kaana allahu li yu'azibuhum wa yàlla du leen mbugal fekk yaa ngi seen biir te booba ñu ngi ko doon mooy loolu lu mu may ab bu boobaa nit ki mën naa doon leneen sax tudd ahmadu feneen te musta jaamu yàlla sax yàlla may ko àjjana ndax jigéeni xurul ayni yi defaloon yàlla dara ba mu dugaleen àjjana wildaani ak ñafane yàlla da leen dugal àjjana ci fadlu taxsiis rek loolu mën na ko def ci yeneen jaamam loolu mbiri suñu borom la kon daal li may conseillé képp ku tudd Muhammadu mooy nga def ixti ixti ixtifaawu asaari Muhammad mooy roy ay jeexitam jaar ci aw yoonam waaye nag nga am confiance bu wóor ne yàlla li mu wax du ci dellu ginnaaw te moo ne yonente sanag dama maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yonente bi lu mu wax noona la xadis sax dafay am darajab ngir aay bii moo may doole xadis aay doole jooju ndax li mu wax ne in huwa illaa wahyun yuuhaa kon wax bi ak bu mu mënatee doon rek dafay am doole dafay am daraja ngir li suñu borom reconnaître ne lu mu wax maa ko wax kon ku tudd wala Ahmadu insha allahu suñu borom dina ko dugal àjjana yàlla def ñun ñëpp. amin ya rabbal alamin ca leeru jàll aadama leere nooran ba tax iblisu noonu ko yaasin xam naa dafa mel ni waxtu bi li ci des bariwul bu fekkee ni laaj yi dana fi mën a jàll ñu jéem a seet ba xam rek am na mbokk mi doon laaj mu ni maanaam yan xeeti yére xam naa lay laaj ci jamono yooyu ñoom lañ daan sol waaye nag dama xamul ndax boobu laaj insha waaye bismillah doog jot na